ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñi ngi ba tey ci al-Jaami' as-Sahih bu al imam Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari alayhi rahmatu wa ridwanul baari <coughs> ci kitaabu tayammum ci suñu jotaay bi weesu gisoon nañ ci baabun at-tayammum lil wajhi wal kaffayni wala boog xadis bi nga xamante ne moom moo ci teg <coughs> moom moo <coughs> ko dalee ci ñaareelu xadis bi mooy riwaayatu Sulaymaan ibn Harb rahimahullahu taala naka noonu gisoon nañ ci tamit riwaayatu Muhammad ibn Kasiir Muhammad ibn Bashaar ñoom ñëpp seen riwaayaat yi gisoon nañu leen rahmatullah alal jamii ak riwaaya Muslim ibn Ibrahim al-Farahidi rahmatullah alayhi Euh, la kon euh, amma riwaayatu Muhammad ibn Bashar bi moom moo ko jëlee ci Gundar mu doo ko jëlee ci Shu'ba ñi ci def ñëpp nag ñoom dañ koo solee ci Shu'ba comme Hajjaj ak Adam <coughs> muy ibn Abi Iyas <coughs> rahmatullahi kon gisoon nañ ci yooyu yooyu la riwaayat yëpp yu wane maanaam dëgëraayu ak bëriwaay yoon yi nga xamante ne moom la imam al-Bukhari rahimahullahu taala solowee hadith sayyidina Ammar bi radiyallahu taala anhu gannaaw ba gisoon nañ ci asbaabun as-sa'idu tayyibu wudu'ul muslim yakfihi minal ma maanaam bunt bi nga xamante ne moom mooy wax ne pàkk gu laab moom mooy e, njàppal maanaam moom mooy taxaw taxawaayu ndoxam njàppal e, jullit bi maanaam moom ni nga xamante ne noonu la ndoxul njàppam di taxaw di taxawee taxawaay boobu la pàkk bi nga xam ne moom mooy pakk bu laab bi di amee moo tax dana ko doyloo wëllif wëllif njàpp gisoon nañ ci asaaru sayyid Hasan al imaam Hasan ibn Hasan al Basri rahimahullahu ta'ala bi mu doon wax naa yujzi'uhu tayammumu ma lam yuhdith mais jullit bi tiim dana ko day feek euh, njàppam tojut naka noonu gisoon nañ ni sayyidna Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallahu ta'ala anhuma tiim woon na nit ñi mu am ne wa amma ibn Abbasin wa huwa mutayammim sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma timoon na ba noppi jiite nit ñi julli naka noonu waxu yax sayyidina imam Yahya ibn Sa'id al-Ansari rahimahullahu ta'ala nan la ba'sa bis-salati 'ala as-sabkhati wat-tayammum biha amul dara lu aay ci loo xamante tiim ci loo xamante ne ak bënit la <coughs> goo xamante ne dafa suuf su la suuf am xorom la <coughs> ak tiim gi nga xamante ne moom lañ ci mën a tiimee noonu moom ci loolu lañ gise woon hadith sayyidina Imran ibn Husayn bi radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne moom la doon nettali ci xissa bu gudd bi nga xamante ne moom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ànd ak ñoom ci tukki ak it maanaam ci biir loolu biddanti bi nga xamante ne moom la ñu biddanti woon ak ndox mi nga xamante ne gannaaw ga ne maanaam ndox bi nga xamante ne moom la ñu eh, ba ñàkkee ndox ak ki nga xamante ne moom mooy ki njëkkoon ñàkk ndox bi nga xamante ne daf koo wax ne ko yaa fu euh, euh, bi nga xamante ne dañoo julli ba noppi mu daal di gis benn waay boo xamante ne dafa beru moom julliwul woon ak nit ñi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yaa fulaan ma mana ma ma manaaka yaa ana lan moom moo la tere yow diw mii ci nga julleeloo ak nit moom mu ne yenente bi sallallahu alayhi wa asaabat nii janabatun wala ma dafa dama amee woon janaaba bu ma dal te amewu ma woon ndox yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne ko alayka bis sa'id fa innahu yakfik maa ngi lay dénk pàkk ndax pàkk loolu dana la doy loolu nag day leeral te te insha allah wax ji moom la maanaam ci xadis bi moom la imam al-Bukhari rahimahullahu taala di tëje woon di tëjee kitaabu tayammum insha allahu taala danañu ko gisaat waaye li nga xamante ne daal moom lañ ci mën a wax moom mooy ne njàpp maanaam euh, kon pàkk gu laab moom day daal di doy sëkk wëllif leneen lu bokkut ak <coughs> maanaam day daal di doy wëllif ndox bu fekkente ne ndox amul bu boobaa pàkk gu laab waxoon nañ tamit ci suñu jotaay bi weesu gisoon nañ ci masala yi nga xamante ne ñoom ñoo aju woon ci pàkk yi nga xamante ne moom la ñu mën a tiime ak li nga xam ne mënee fu cee tiime ci tekkantal yi nga xamante ne ñoom ñoo am ci mazahib arbaa gisoon nañ mooy mazhab mooy mazhab borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim gisoon nañ tamit ne kon lool moom moo tax wax ji moom moo taxoon imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi hadith bi ci buntu bi naka noonu ginnaaw ga gisoon nañu li nga xamante ne moom moo ci tegu woon ci sayyid bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yónnee sayyidina Ali ak sayyidina Imran radiyallahu taala anhuma ba nga xamante ne ci la ñu dem wuti ji ndox ngir gannaaw bi nga xamante ne moom lañ ko jàmbat ne ndox amut dañoo maroon bi nga xamante ne moom la indi ndaw sa ak bañ tase nañu tase ak ndaw soosu nga xamante ne ab yéeféer la woon ak li nga xamante ne moom moo ci tegu gannaaw bi nga xamante ne moom lañu am ndox ma ba ñëpp naanee euh, ba ñu naanee ba noppi ci la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam jëloon ndox euh, ndox mi nag Euh, daan ne daan daan ne daan nga xamante ne moom moo amoon janaaba ne ko mu jox ko siwub ndox ne ko wala boog euh, ndabal ndox ne ko izhab fa afrighu alayka damal te nga sotti ko ci sa kaw maanaam kon ñu gis ne bu fekkente ne ndox dafa am rek tiim day daal di toxu maanaam ci loolu la ñuy gisee ne am na masala yoo xamante ne waroon nañ koo gis ci suñu xadis bi insha allahu taala ci fii lañ koy gisee te loolu moom la ñu war a tàmbalee jotaay bi insha allah bu njëkk bi moom mooy fu fekkente ne nit ki kon <coughs> gis doon nañ ni tiim maanaam euh, mënta wér su fekkente ne ndox amul ndox ndox am na maanaam bu fekkente ne ndox am na ba noppi nit ki am kattan ci mën a jëfandikoo ndox mi waaye su fekkente ne amul kattan ci mën a jëfandikoo ndox mi bu boobaa du mën a tiim loolu nag ci ñaari xaal lay amee xaal bu njëkk bi moom mooy <coughs> <coughs> mënta jëfandikoo ndox mi ngir Euh, feebar bi nga xamante ne moom moo fi nekk ak yokk gi nga xam ne moom la nar a yokk ak it métit gi nga xamante ne maanaam ak it yéex gi nga xamante ne moom la nar a indi ci moom ak yéexu wér bu boobaa day daal di tiim waaye su fekkente ne mënta jëfandikoo ndox mi waaye itam suuf si itam du ko mën a jëfandikoo lu demee nekk <coughs> lu de lu de lu maanaam mu koof bu boobaa day daal ngir ne masalan tey nit koo xamante ne yaram bi day day métti maanaam ci anam goo xamante ne laal gi muy jël maanaam masalan dafa lakk maanaam yaram bi moo lakk ba nga xamante ne laal bi mu mën a laal ndox mi du ko man ni ki noonu mënta laal tamit suuf si maanaam li mu manul rek mooy loxoom di am euh, di am euh, contact ak yaram bi bu boobaa kooku day daal di julli te du tiim du euh, du jàpp du tiim comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee ci masalatu rey tahurayn naka noonu su fekk beneen xaal bi nga xamante ne moom moo mën a am moom mooy beneen masala bi nga xamante ne moom moo fi ñëw mooy ne su fekkente ne mën naa jëfandikoo ndox waaye nag euh, amutoon ndox ndox la amul bu boobaa borom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ koy wax ne na tiim waaye ci condition su fekkente ne euh, am na ci yoo xamante ne jotoon nañ koo waaye am na yoo xamante ne jotuñu ko woon a gis masalan tey bu fekkente ne euh, ñëpp dëppoo nañ ci ne su fekkee fekkente ne dafa bu boobaa dafa tiim day tiim te bu tiimee ba noppi ndox ñëw bu boobaa su fekkente ne bi ndox mi ñëw dafa fekk waxtu wi génn na maanaam masalan euh, tisbaar jot na mu daal di maanaam amuwut ndox amul ndox mu daal di tiim ba noppi ñu dem ba tàkkusaan jot ndox muy doog a ñëw bu boobaa mbooleem boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dëppoo nañ ci ne du euh, du du du julliwaat julli bi <coughs> maanaam du soxlawaat muy tiimaat ngir maanaam du soxla muy jàppwaat ngir mën a julli tisbaar maanaam du fayaat tisbaar bi su fekkente ne dafa julli ba pare maanaam waaye nag bu fekkente ne dafa julli ba pare ndox mi ñëw te fekk waxtu wi des na maanaam muxtaar bi des na bu boobaa foofu la borom xam-xam yi wuutee rahmatullah alayhim ni nga xamante ne ñoom ñooy xanafiya yi ak xanaa xanaabila yi rahmatullah alayhim ñoom dañuy wax ne faw day waa day daal di julliwaat ñu ne lu tax mu ne ndax sabab bi nga xamante ne moom moo taxoon ñu yëgitil ko jàppale wala ca ngaayal farata gi sabab boobu dafa toxu te li bu sabab boobu toxoo bu boobaa euh, dañ ko te comme waxtu wi des na te mi ngi fi ba tey bu boobaa dañu koy daal di sartal ci daal di ni ko kon nag faaw da ngay daal di julli ndax yenent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne as-sa'idu tayyibu wadu'ul muslim ma lam yajidil ma maanaam ne euh, moom moo tax mu ne walaw balagha ashra sinina wala boog walaw li ashra sinina ci yeneen <coughs> riwayat mu daal di ciy teg fa iza wajada al-ma'a falyattaqillaha walyumass bihi basharata mu ne su fekkente ne mu ne euh, kon pàkk gu laab moom mooy mool taxaw taxawaayu ndoxal njàpp ci jullit bi feek amul maanaam feek amut ndox waaye bu donte fukki donte at la def maanaam ngir wane rek ne maanaam durée bu mën a jël feek amuñu ndox dañuy mën dañuy tiim waaye su fekkente ne nag Euh, dañoo am tiim xadis mooy sayyidina bu wax sayyid Abu Zarr bi radiyallahu ta'ala anhu bi xamante ne mi ngi ci sunan yi naka noonu imam at-Tirmidhi wéral na ko ak imam Ibn Hibban rahmatullahi ala al-jami' maanaam gis nañ maanaam xadis boobu mu ne amul ndox te su ndox nag bu boobaa na ragal yàlla te nekk laal ak yaramam maanaam ci kaw loolu ñoom dañuy daal di wax ne ko nit ki su fekkente ne dafa am ndox te alquran tamit noonu la ko waxe dafa ne euh, bu fekkente ne nit ki dafay jàpp maanaam fa in lam tajidu walam tajidul ma'a walam tajidul ma'a ah mu ne fa tayammamu sa'idan tayyiba ah, kon boo leen amul ndox bu boobaa nag na ngeen daal di jublu ci pàkk gu nga xamante ne mooy pàkk gu teey kon ci kaw loolu ñoom bu boobaa ci lañuy ñuy waxee ne loolu day tegtale ci anam gu leer ci ne bu fekkente ne kon ndox mi am na bu boobaa tiim day daal di yàqu te bu tiim nga yàqoo julli ga nga ci julli woon bu fekkente ne waxtu wi génnagul dalay daal di war maanaam bu boobaa ndax loolu moom mooy cosaan waaye nag li nga xam ne ñoom ñooy fuqahaa Shafi'i rahmatullah alayhim ñoom dañ ni ñun sart boobu daan dañ nañ ko da danañ ko nangu ci bu fekkente ne nit ki dafa teew ndax ci cosaan kii tukki kooku moo comme ni nga xam ne aw kuntum ala safarin maanaam wala boog ngeen nekk ci tukki alquran xaal yi mu wax ne kooku moom mooy tiim maanaam daf ne wa in kuntum junuban fattaharu ba daal wa in kuntum marda soo leen ne da ngeen a feebar aw ala safarin wala boog ngeen nekk ci tukki aw wala boog jaa amu dikkee ahadun kenn ci yéen minal ghaa'iti ci wanag wa aw wala boog lamastum ngeen jonjoo ak nisaa a jigéen ñi falam tajidu maa ante amoo leen ndox maanaam kon charte mi moom mooy nga tukki waaye su fekkente ne da ngaa teew kooku noonu moom bu waxtu wi bu waxtu wi génnee maanaam bu xësee ba waxtu wi euh, kii ki tukki moom moom du reprendre ak julli gi su fa ndox mi ñëwee ci biir waxtu wi waaye ki tukkiwul moom faaw day reprendre ak julli bi da koy baamuwaat amma fuqaha u maliki rahmatullahi alayhim dañ ni ñoom dañuy sopp nit ki baamuwaat mbir mi waaye du nekk mukk loo xamante ne luñ koy faratal moom moo tax bu boobaa moom day daal di war a mën a baamuwaat li nga xamante ne moom mooy euh, jul mooy mooy mooy euh, waxtu maanaam moom day daal di baamuwaat ci waxtu waaye baamu googu day nekk rek lu sopp waaye du loo xamante ne lu ñuy farataal ci kawam la euh, ci biir muxtaar bi waaw muxtaar bi ki la ñu nekk nii maanaam mooy moo tax ñu joxe exemple tisbaar bi bu joxee balaa tàkkusaan la jot ndax loolu mooy muxtaar bi maanaam euh, ci biir bu boobaa moom day daal di baamuwaat ima fuqaha u maliki rahmatullah alayhim saa yuñ la waxee ne la lii dañoo sopp nga baamuwaat buñ ne la dañoo da ngay baamuwaat ci waxtu wi liñ ci namm mooy muxtaar bi saa yoo déggee fuqaha u ne da ngay baamuwaat ci waxtu wi rek muxtaar bi lañ ci namm dégg nga loolu euh, moom mooy euh, kon loolu moom mooy li nga xamante ne moo aju ci boobu euh, euh, masala amaan na nag li nga xam ne moom mooy li gën a dëgër insha allah mooy li fuqaha u maliki wa lu tax ndax ndax ne borom bi ndax tiim da buñ la bu fekkente ne nit ki dañ ni ko na te la tax ñu ne ko na julli moom mooy ñu ne ko tiimal tiim gi taxaw taxawaayu njàppale bu boobaa su nit ki jullee ba pare amatul dara loo xamante lu koy waraat la ngir ne ñaari julli borom bi subhaanahu wa ta'ala du ko farataal ci benn waxtu wi ndax juróomi julli moom mooy farata te juróomi julli yooyu daama def na benn bu nekk ci benn bis bi benn yoon la koy war kon nag duñ ne ko faaw nga baamuwaat ko te fekk def na ko ni nga xamante ne loolu la ko ko loolu moom moo tax kon euh, comme ni nga xam ne noonu la nekk ci hadith sayyidina Mu'adh bi radiyallahu anhu mu ne inna allaha farada alayhim euh, xamsa salawaatin bayna fil yawmi wal layla maanaam borom subhaanahu wa ta'aala dafa farataal ci ñoom maanaam fekk mu ko doon yónni Yaman mu ne na nga ko wax ne la yàlla dafa farataal ci ñoom ne juróomi julli ci biir guddi gi ak bëccëg gi ni ki noonu gisoon nañ ko ci kitaabul iman tamit xadiis yu mel noonu ne ci julli gi yëpp ci guddi gi mooy comme euh, xadiisu euh, kaw kaw bi nga xam ne moo ñëwoon di laaj yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak euh, dimaam ibnu Saalaba xadiis yooyu noonu radiyallahu ta'ala al jami' maanaam dinañ ci gis ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne juróomi julli la ñuy julli moom la yàlla farataal te juróom bam ko Euh, ba mu naan ko ndax loolu kese la mu ne ko illaa an tatawwa ba mu def xanaa soo coobare woo boobu nag ci ngay xamee ni kon waxtu wi boo ko xësee ba julli benn yoon te nga def kon ni nga xam ne noonu la la ko sharia laaje bu boobaa duñ la ko laajaat loolu kon moom mooy dëgëral li nga xam ne moom la fuqaha maliki rahmatullah alayhim wax amma beneen bi ci def moom mooy euh, beneen masala bi mooy nag léegi su fekkente ne dañ laa fekk ci biir julli gi maanaam ndox mi ñëw na <coughs> <coughs> waaye la ci biir julli bi bu boobaa loolu fuqaha yi tamit dañ ci <coughs> wuute rahmatullah alayhim wuute bu jege jëm ñu wuute bi nga xamante ne moom lañu ñu wuute woon fii ci masala bi ñu weesu te moom mooy nit ki su fekkente ne daf koo fekk muy julli maanaam ñu ne ah ndox mi ñëw na robinet ubbi na wala boog eh, ndox mi ñëw na wala boog ah ñii day ñëwuti ah, ji woon ndox ah, oto bi oto oto oto oto oto ndox bi oto bi nga xamante ne ñëw na léegi ana nan la ñuy def bu boobaa li nga xam ne ñoom ñooy fuqaha wa hanafiyyi ak hanabila rahmatullahi alayhim ñoom dañ koy wax ne kon da ngay dagg sa julli ñu ne lu tax ñu ne parce que ah, njàpp li li taxoon nga di ko maanaam tiim gi mooy jëmmi li ñu la yee fële tiim gi da da da da moom moo lay war kon nag da ngaa war a dem yittewoo baamu gi te comme boo boo demoon ba julli ba pare dañ naan la demal nga baamuwaat ko waxuma laaj nag bu fekkente ne yow pare goo julli gi kon dangaa ngaa war a bàyyi lépp nga dem wuti ji maanaam julli gi ci boppam mooy daggal boppam mi ngi mel ni ki nga xamante ne moom mooy moom moo la njàppam toj ci biir julli maanaam duñ na ko daggal sa julli maanaam julli gi ci boppam moo daggal boppam naka noonu kon bu ñu xam bu ndox yegsee comme tiim day yàqu maanaam saa yu ndox yegsee rek tiim yàqu loolu su amee bu boobaa kon maanaam moom mi ngi ci biir julli gi waaye tiim gi yàq moom moo yàq jëmmi euh, jëmmi julli gi maanaam tiim gi tiim maanaam ndox mi mu gis ndox mi ñëw moom moo yàq jëmmi euh, ti jëmmi tiim gi ba mu yàqee tiim ga nag ci lay yàqaale julli ga mi ngi mel ni ki amul woon bu boobaa loolu ñoom loolu moom mooy li nga xam ne mooy seen mazhab amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, fuqaha maliki ak xanaa ak ak shafi'i alayhim ñoom seen mazhab moom mooy da ngay yeggale julli gi lu tax mu ne ngir benn xorba bi nga xamante ne moom la julli bi am benn te borom bi subhaanahu wa taala dafa wax ne wala tubtilu a'maalakum yaa ayyuhalladhina amanu ati'u allaha wa ati'u rasula wala tubtilu a'maalakum ey yéen ñi nga xam ne gëm ngeen te dëggu na ngeen topp yàlla topp ndawam li sallallahu alayhi wa sallam te bul yàq bu leen yàq seen jul seen jëf yi te seen jëf yi julli moom mooy li nga xam ne moom mooy li ci gën a màgg comme li borom bi subhaanahu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax Eh, eh, eh, i'malu walan tahsaw wa'lamu anna xayra a'malikum as-salah maanaam jëf leen te xam leen ni mënoo leen a fekk mboolem jëf yu baax yi waaye nag na ngeen xam ne li gën ci li ngeen di def mooy julli te comme yi borom subhaanahu wa ta'ala nee na bu ñu ko yàq loolu moom mooy waral na ak xorma bi mu am moo tax du yàqu gannaaw bi nga xamante ne ne njàpp li tojul maanaam tiim gi tojul ginnaaw bi nga xamante ne kàbbar nga maanaam bi nga xësee ba kàbbar léegi yaa ngi ci biir julli gi la taxoon ngay tiim am nga ko loolu kon moom mooy li nga xamante ne moom moo ah, maanaam boo kàbbaragul woon nag tiim nga day day julli gi day yàqu maanaam tiim gi day yàqu ba nga kàbbaragul waaye bu nga xësee ba kàbbar rek tiim gi dootul yàqooti bu boobaa da ngay daal di euh, julli loolu waaye nag boo noppee bu boobaa dañuy daal di sopp ci nga baamuwaat julli gi ci mazhabu fuqaha maliki rahmatullah alayhim euh, ci mazhabu fuqaha shafi'i bu dee nit ki dafay tukki te tukki gi du mooy yàlla bu boobaa loola du daal di war waaye su fekkente ne tukki ga mooy yàlla la nag moom bu boobaa daf koy daal di war mu baa mu war ko kon ñoom lool moom mooy li nga loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy euh, teqantal yi nga xam ne ñoom ñoo aju woon ci yooyu masala walillahi alhamdu wal minna amma li nga xamante ne moom moo def ci yeneen masala yi di wane màggaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ak tamit maanaam euh, rafet jikko ji nga xam ne moom la rafet jikko naka noonu sahaaba yi radiyallahu taala anhum noonu tamit la ñu rafetee jikko te moom moo leen ko jàngal sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ngir ne laata moom muy ñëw ñoom lu ñu woon noonu naka noonu noonu la ñuy xamee tamit ne maanaam ni occasion bu nekk war nañ ko mën a jël ngir mën a jàngale diiney l'islam te diiney l'islam tasaare ko ci ay jikko yu rafet loolu tamit dafa bokk ci xeet ñi nga xamante ne noonu lañ koy tasaare ak ci dëggu gi nga xamante ne moom la ñu dëggu ngir ne ndaw soosu ak maanaam sahaaba yi radiyallahu anhum ni ñu meloon ak moom waaye tamit ndaw sa tamit ba mu noppee euh, loolu <coughs> euh, loolu moom mooy euh, moom maanaam loo loolu moom mooy mooy wane maanaam ni nga xam ne dëggu ni nga xamante ne noonu la amee solo ak itam ne ki ku ne képp ku ne mën naa woote te maanaam woote jëme ci l'islam beraluñ ko góor ñi bàyyi jigéen ñi ndax ndaw si moom moo dugal ci l'islam ñi nga xamante ne ñoom ñooy xeetam euh, radiyallahu taala anha wallahu taala aalam euh, ci jotaay bi weesu defoon nañu taxrij bi yaakaar na léegi euh, naka noonu gisoon nañu li nga xamante ne moom mooy fi nga xam ne moom la imam al-Bukhari rahimahullahu taala di firé baatu sabaa voilà te waxoon nañ tamit euh, euh, li nga xam ne mooy euh, charte kii bi li nga xam ne moom mooy qaida bi nga xamante ne moom moo nekkoon ci moom waaw ba nga xam te ne dafa jëfandikoo baat as-sabiina daal di wax ne qaala abul aliya daal ni firqatun min ahlil kitab wa firqatun min ahlil kitab yaqra'una az-zabur loolu tamit gisoon <laughs> nañ ko <coughs> mu ne baabun idaa xaafa al junubu ala nafsihi al marad aw mawt aw xaafa al atasha tayammam mu ne baabun bunte ngi nii idaa xaafa bu fekkente ne ragal na al junubu aji kii gis janaaba ala nafsihi ci boppam al marada feebar aw wala boog al mawta dee aw wala boog xaafa mu ragal al atasha eh, mar tayammama day daal di tiim li nga xamante ne moom lay leeral fii bu ko xoolee euh, am na benn qaida boo xamante ne euh, wóoratuma ndax mës nañ koo tudd waaw wala déet ci saxiixu imaam al-Bukhari rahimahullah maanaam moom ni mu bindee téeram bi mooy lu ci bëree bëree bëri léeg-léeg day indi benn xadis fekk xadis boobu ci benn bunt fekk xadis boobu mu indi ci bunt bi ay baat maanaam ci xadis ci ci benn bunt boo xam ne tuddewu ko noonu waaye mu indi fa ay baat yoo xamante ne wala mbir moo xamante ne day leeral masala yi Euh, bunt bi mu nar a indi ci kanam maanaam bunt bi ci tegu maanaam comme fii nii nga gis daa imaam imaam bu bukhari day faral di def loolu maanaam day indi benn xadiis comme masalan euh, bu ñu xoolee ci euh, kitaabu tayammum bi dinañ ci gis masalan fi mu naan fi mu naan at maanaam bu ñu xoolee bunt bi as-sa'idu tayyib bi nga xam ne moom lañ doon wax léegi boo xoolee xadiis Seydina Ammar bi radiyallahu ta'ala daf koy leeral maanaam da koy leeral waaye bu ñu xoolee at-tayammum lil wajhi wal ni xadis bi mu indi ci buntu bi ko jiitu te moom mooy al-mutayammimu hal yanfukhu fiihimaa da koy leeral te bi muy wax tamit al-mutayammimu hal yanfukhu fiihimaa maanaam ndax day wol ci biir euh, xadis bi nga xamante ne moom la indi woon ci baabu at mu fil xadar maanam tiim ci teewaay mooy xadis sayyidina Abu Juhaym Abu Juhaym bi radiyallahu anhu daf koy leeral ndax ca jeexatal ba mu ngi naan fa masaxa euh, bi wajhihi wa yadayhi euh, maanaam. Euh, boobu gis nga ko maanaam loolu ak yenn maanaam yooyu yëpp da gis maanaam tout le temps day daal di indi ab xadiis te loolu lu lu lu bëri la koy def daanaka fu mu amee occasion def ko def koy def te loolu lu mat a bàyyi xel la ci saxeex bi maanaam saa yu indi léeg-léeg nga gis ñu mu indi ab xadiis te loolu xëy na bu leen ngeen ko doon bàyyi xel di ngeen ko gis maanaam day indi ab xadiis mu am masala bu nekk ci biir ñu wax ci waaye nga gis ne bunt bi ci tegu noonu la tuddee masala boobu maanaam nga gis ne masala boobu la ci la ci la ciy wax ndax loolu imam al-Bukhari rahimahullahu taala daf koy faral di def fii tamit euh, li nga xamante ne moom la euh, hadith bi nga xam ne moom la indi muy bu Seydina Imran ibn Husayn bi ñu romb radiyallahu taala anhu moom daf ci doon leeral euh, ne pàkk gulaat maanaam jullit bi moom daf koy jëfandikoo te da koy doy wëllif ndox loolu la ci doon leeral waaye bu ñu xoolee indi na ci xadis boo xamante ne day leeral ne ki amee janaaba te ragal ci boppam ak feebar wala boog dee wala boog mu ragal ak mar day daal di tiim te gisoon nañ ni ki nga xamante ne ñoom ba ñu amee ndox maanaam ci xadis na Imran bi radiyallahu anhu ki amoon ndox moom dafa da amoon nañu ndox waaye yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa njëkk jox ñi mar naan ba noppi mu doo ko jox ci amee janaaba mu ne ko demal nga ja nga Ah, nga nga nga sangoo ci farata maanaam nga gis ne kon ah, daa iman imam al-Bukhari rahimahullah saa yu amee occasion boobu daf koy def maanaam ngir ngay bàyyi xel masala yu bari yi nga xamante ne ak ni mu koy répété waatee léeg-léeg ci biir xadiis yi ah, ak it ni mi nga xamante ne noonu lay ñawale sam xel maanaam yow en tant que taalibe ni muy ñawale sa am xel maanaam loolu moom lay wax fii mu ne wayuskaru te mu ne tudd maanaam fii li nga xam ne moom la fi leeral mooy ne su fekkente ne nit ki dafa ragal dafa ragalal boppam te dafa amee janaaba maanaam ngir leeral ne ki amee janaaba moom ak ki nga xamante ne ñoom ñoo amee maam ñoom la seen jàpp toj ñoom ñoo yam maanaam moom bu dafa ragalal boppam feebar wala boog dee maanaam feebar wala dee ngir ne bu day ragal bu fekkente ne dafa sangu ak ndox mi euh, feebar maanaam mën na koo mun naa yokk feebaram wala boog seddaay bi wala condition yi mu nekkee mën na ko yóbbu ci ba faat ko ak yeneen wala yeneen ak yeneen i condition yeneen i mbir yoo xamante ne mbir moom war na caa mën a nekke wala boog mu ragal euh, mar mu ragal ak mar bu boobaa maanaam mooy yor ndox mi waaye dafa ragal ne bu ko jëfandikoo après gannaaw ga day mar bu boobaa ana naka lay def loolu yëpp nag mu maanaam mu ne bu boobaa loolu yëpp lu mu ko lu ko ci dal tayam ma ma day tiim wax jii daanaka borom ko xam yu rahmatullah alayhim buñ ko jëlee ci globalement nii ñu wuute wuñ ci maanaam euh, mu ne wa yuzkaru ci tudd nañ anna Amr ibn al-As mooy radiyallahu ta'ala anhu mooy radiyallahu ta'ala moom mooy papay euh, Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu maa nga xamante moom da nee nañ fukki at benn la ko mage wala fukki at ak ñett euh, gën jaa bari fukki at ñett la magee doom ji moo tax ñoom buñu daan ànd daanaka ay moroom lañ daan doon Euh, moom mu ne aj na waaw te ci saxaaba yu mag yi la bokkoon bokkoon nag ci ñi nga xam ne ñoo doon ànd ak Seydina Muawiya radiyallahu anhu ci jamonoy xare bi maanaam bii nga xamante ne moom la doon jàmbaarloog Seydina Ali Seydina Amr ibn al-As radiyallahu anhu moom Seydina Muawiya la àndaloon mu ne euh, moom nag aj ba dafa amee woon janaaba fii laylatin moom moom moom moo waxoon moom saxaaba la bu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam màggaloon bëggoon ko radiyallahu ta'ala anhu moo tax bëgg moom moo jàppoon ne sax ne xëy na yenente bi moom la gën a bëgg ci nit ñi moo ko doon laaj naan ko sallallahu alayhi wasallam ana kan nga gën a bëgg ci nit ñi maanaam euh, mu ne ajnaba dafa ja amoon janaaba la laylatin ci guddi goo xam ne baaridatin dafa sedd guyi maanaam guddi gu sedd la woon nee na fa ma mu daal di tiim wa taala mu daal di jàng ah, ma aaya bi xam ne moom la borom bi subhaanahu wa taala wax ne wala taqtulu anfusakum inna allaha kaana bikum rahima wala taqtulu bu leen rey anfusakum seen bopp inna allah li wër bu wër mooy bur yàlla kaana dafa nekk bikum te musta deñ du musta te du deñ di doon koo xam ne rahiman ku yaatu yërmande la bikum ci yéen te bu dul woon yaat yaatu yërmande lu dul ci yéen doon na ko def maanaam kon euh, fa zakara waaye ba mu jàngee aaya boobu fa zakara mu taddi tudd li nabi ñeel yenente bi sallallahu alayhi wa sallam falam yu annif te yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ko maanaam euh, taaliq boobu nga xam ne moom la imam Abu Dawud ak imam al-Hakim rahmatullahi alayhima euh, solo nañu ko euh, naka noonu euh, ñoom maanaam so solo solo solo nañ ko ci seen maanaam imam Abu Dawud solo na ko ci sunanam imam al-Hakim rahimahullahu ta'ala solo na ko ci mustadrakam bi nga xamante ne dafa wax ne ihtalamtu fi laylatin bariratin fi ghazwati zati salasil fa ashfaqtu an artasila fa ahlak fa tayammamtu thumma sallaytu bi ashabi as-subha fa zakaru dhalika linnabi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala ya amr sallayta bi ashaabika wa anta junub fa axbartuhu billadhi mana'ani min al-ightisaal wa qultu inni sami'tu allaha yaqulu wala taqtulu anfusakum inna allaha kaana bikum rahima fa dahika rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa lam yaqul shay'a dégg nga mu ne kon bés dafa jot nee na man damaa amee damaa gént maanaam damaa gént guddi gu sedd ci guddi gu sedd ci xare boo xamante ne mooy ngi tuddoon ghazwatu zaatu salaasil boo xamante ne ci xare yi la bokkoon nee na ma daal di ragal nag ma ne bu ma sangoo damay daal di alku maanaam bu may sangu moom ñu toll damay daal di alku euh, te ndax mbir mi sedd gi mu sedd nee na nag ma daal di gis ne ndox mi moom sangu ci moom mën na maa gaañ mën na maa gaañ euh, nee na ma daal di tiim ba ma tiimee nit ñi bi ñu ñëwee man maa julleendoo ak ñoom maanaam ñama yenente bi sallallahu alayhi wasallam boole loon ci xare wa man ñooñu bañ ñëwee heure julli jot man maa leen jiite ñu julli waaye nag ñoom comme que ndax yenente bi sallallahu alayhi wasallam jël ay mbooloo tamit ne leen dem leen yéen ñii yéen ànd leen kii na nekk seen mboo seen jiit ndax yenente bi sallallahu wax tamit ne même ñaar ñaari nit wala ñetti nit sax bu ñu àndee nañu jël kenn teg ko ci seen kanam maanaam définir ko ne yow yaay yow yaay suñu imam maanaam lu ñu dem fu ñu dem noonu la ñu daal di nekkee maanaam kooku mooy nekk imam bi voilà maanaam kooku mooy nekk njiit bi loolu nag <coughs> ba loolu amee nee na ñu ma jiite leen julli comme que yeneen bi moom mu boole woon ak ñoom saa sax ñoom waxuñu dara <coughs> waaye ba ñu delloo ci yeneen bi nag dañ ko koo tuddal sallallahu alayhi wa sallam ko ah sayyidna Amr ibn al-As daal radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhu li mu def daal. mooy dafa amee janaaba ba pare daal di tiim te ndox a gi fi mu daal ñuy jiite julli léegi loolu lan moom mooy nekk moom maanaam loolu lan mooy àtte bi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam daal di may woo ne ma eh, ya amra lu tax nga jullee nit ñi te eh, da ngaa amee janaaba ndax loola nga def da ngaa jullee nit ñi da ngaa julli maanaam jiite nit ñi julli sallayta bi ashabika wa anta junub da ngaa nit ñi julli te da nga amee woon janaaba maanaam lu la teree woon nga sangu te ngaa yar faraka nee na ma daal ni ko ma daal koy xabaare li xam ne moo xew maanaam ci li tax ma daal di euh, euh, euh, ma ma a ma ne ah li nga xam ne moo ma xaña moo ma tere sangu ma ni ko man de li ma ko wax nag mooy lii man dama dégg yàlla ne wala taqtulu anfusakum inna allaha kaana bikum rahima bu leen rey seen bopp ndax yàlla daf leen a yërëm maanaam mooy bu leen xaru en en quelque sorte mooy bu leen xaru parce que xaru baaxul parce que yàlla moo yërëm moo tax buggul nga xaru kon nag ba ma déggee loola nag ah man moo tax nag te dama seet léegi ba mu ko waxee mu ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ree te waxul dara moom la imam al-Bukhari rahimahullahu di junj fii maanaam naan euh, euh, naan euh, dañ ko tuddal yenent bi sallallahu alayhi te waxul dara te loolu kon dañ ci xamee ne nit ki bu fekkente ne dafa dafa dafa maanaam benn moom mooy ne ki nga xamante ne mooy day dëgëral li nga xamante ne moom mooy mazhabu jumhur rahmatullahi alayhim te moom mooy xanafiya yi ak xanaabila euh, yi rahmatullahi alayhim euh, ak maalikee yi waaye donte maalikee yi dañ koo waaye li muy dëgëral surtout mooy mazhabu xanafiya yi ak xanaabila yi rahmatullahi alayhim mooy ne ci amee janaaba wala ci amee maanaam ki nga xam ne moo tiim mën naa jiite ñu ñu ñu ñu tiimul te ak ci amu ci loolu mooy benn ñaareel bi ci def moom mooy dañ ci xamee tamit ne ki amee janaaba maam li tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko fii te moom mooy ki nga xamante ne dafa ragalal boppam maanaam ne feebar feebar bi yokk ndax xam ngeen ni euh, cangaayal farata gi dong rayut nit maanaam cangaayal farata gi rayut nit moom maanaam sangoolu sedd dugg ci ndox mu sedd euh, bariwut lu muy rey nit waaye nag mën na koo yóbbee feebar boo xamante ne dana ko jëme ci dee ëllëg maanaam feebar boo xam ne dana ko jëme ci ëllëg wala boog mu feebar feebar boo xamante ne bis bu ko defee moom day accélérer di day accélérer feebar bi wala boog day tax mu yéex wér loolu moom moo tax euh, kon loolu mooy liñ ciy jànge mooy ne kon bu boobaa léegi su dee mbir mi nii la demee nag waxuma la ki nga xam ne dafa mar ki nga xam ne dafa mar ndox mi ne fi kon maanaam te loolu dañ koy gisee tamit ci xadis bi nga xamante ne moom la ñu romboon beneen bi ci des nag moom mooy ne li mu layee maanaam mooy ne ñun mën nañoo toog ne dégg nañu yàlla ne nangam lu tax ndax moom déggul yàlla wax waaye li alquran wax wala taqtulu anfusakum inna allaha kaana bikum rahima ci la waxee ne man damaa dégg yàlla ne maanaam kon ñun tamit mën nañu ne moo tax mën nañ ne dama dégg yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam nangam moo moo tax ma jëfee nangam donte dégguñu ko ci ci maanaam dégguñu làmminam wax suñu nopp dégg waaye euh, buñ nee dégg nañ ko soit dañ koo dégg ci calal la ñu jokkaloo ba ci moom wala boobu ñu dégg ko parce que tout simplement dañ koo gis ci tiir yi wala yeneen ak yeneen maanaam ñu waxee noonu euh, te loolu day tegtale ne li ñu wàcce ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam noonu lañ ko wàcce waalee ci xeet bi euh, dégg nga kon nag waaye bañ tuddee loolu ci yenente bi sallallahu alayhi maanaam kon loolu lay dëgëral mu ne qaala bil isnaadil muttasil fi awwalil kitaab ilay haddasanaa Bishr ibn Khalid te moom mooy euh, Bishr ibn Khalid al-Askari dàkkantalam nekkoon Abu Muhammad mooy Abu Muhammad al-Faraaidi al-Basri la bokkoon maanaam euh, ku moom ci siqaat yi la bokk mi ngi génn adduna deux cent cinquante-cinquième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dëkkoon Basra moom nag Bishr al euh, euh, Bishr ibn Khalid al-Askari rahimahullah euh, moom imam al-Bukhari moom ci kutubu sitta yëpp juróom fukki xadis la ci am ak ñeent maanaam cinquante-quatre xadis la am ci kutubu sitta waa imam al-Bukhari rahimahullahu taala moom moo soloo ci moom fukki xadis ak ñeent ki nga xamante ne moom moo ëpp li mu solooyee ci moom mooy imam an-Nasa'i rahimahullah ndax moom soloo na ci moom fukki xadis ak juróom-ñeent maanaam kat dix-neuf la imam an-Nasa'i soloo ci moom rahimahullah imam al-Bukhari moo ëpp moom ginnaaw gi moom moo soloo ci moom fukki xadis ak ñeent muy quatorze xadis euh, euh, wala boog imam euh, Muslim boog soloo ci moom dix-huit xadis imam al-Bukhari doog cee tegu imam Abu Dawud soloo ci moom ñetti xadis maanaam ci kaw loolu mu nekk juróom fukki xadis ak ñeent yoo xamante ne waa a ashaabu kutubu sitta ñoom ñoo ko solowee ci moom waaye kon dinañ gis tamit ne ñii solowee ci moom dañoo soloo ci moom directement maanaam ndax deux cent cinquante-cinquième année la ñoom ñëpp fekke nañ ñoom ñëpp am nañu temps dem jàngi ji ci moom waaye euh, nañ gis ne imam at-Tirmidhi ak imam Ibn Maaja rahmatullahi alayhi ma ñoom ñoo solowul ci moom ñoom solowuñ ci moom benn xadis mu ne qaala nee na haddathana Muhammad te moom mooy Muhammad ibn Ja'far wa huwa Ghundar te loolu wax la boo xam ne imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala moo ko wax ngir leeral ko moom ne Muhammad boobu nga xamante ne moom la wax mooy Ghundar mooy euh, Muhammad ibn Ja'far al-Hudhali Ah, dakkantalam nekkoon Abu Abdullah moom al-Basri rahimahullah moom tamit waa Basra la moom mi ngi génn àdduna 193e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na 194e année la ci jotaay bi weesu waxoon nañ ay waxam rahimahullahu taala ne doomu jiit lay Shu'ba la moom moo tax mu bari lu mu solowee ci moom mu ne an Shu'ba te moom mooy Ibn al al azdi al utaki abu bistaam al basri rahimahullah al wasiti thumma al basri ah, moom mi ngi génn at génn at na quatre-vingt-sixième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam doonte am na ñu ne quatre-vingt-deux wala quatre-vingt-troisième année ginnaaw gàddaay yonent bi mi ngi génn àdduna cent soixantième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam ay xadiisam ñu ngi ci kutubu sitta comme euh, doomu jiit leen ji nga xam ne mooy Muhammad ibn Jaafar euh, al-Huzali Abu Abdullah euh, Hundar rahimahullah rahmatullah alayhim mu ne an Sulaymaan te moom mooy ibnu Mihraan al-Kaahili al-Asadi al-Kaahili rahimahullahu ta'ala te daakantalam nekkoon Abu Muhammad te moom mooy al-A'mash dañ koy wax al-A'mash al-Haafiz Haafiz boobu mag a mag a mag ta'ala dañ koy wax al-A'ma Tabaristan nag moom mooy cosaanam ca Union soviétique Tabaristan moom mooy mooy cosaanam dégg nga foofu la moom mi ngi gën a àdduna soixante et unième année ginnaaw cent quarante-cinquième année ginnaaw gàddaayu yenente bi euh, sallallahu alayhi wa sallam moom waa Kufa la rahimahullahu ta'ala euh, bokk ci imam yu mag yi nekk sëriñ bu mag a mag ci xadis ci fiqh nekk sëriñ boo xamante ne tamit euh, maanaam qiraam tamit maanaam mais chage la waaye nag tamit waaye dëgg-dëgg ku màgg la ci tamit donte nekkul ko xamante ne njànginu alquraanam dañ koo boro koo xam dañ koo téye dañ koo retenir waaye imam bu mag la tamit rahimahullahu taala euh, nekkoon tam ko xamante ne ku fonkoon xadiis yeneen bi la sallallahu alayhi bëri lu mu solo muy Souleymane ibn Mihran al-Kahili rahimahullahu taala euh, wax bi imam Shu'ba wax nag an Souleymane an Abi Wa'il te moom euh, waaye loolu imam Shu'ba te te te te te al-A'mash nekk mudallis maanaam ala kulli xaalin euh, loolu wàññiwul dara nga ndax imam Shu'ba saa yu solowee ci ab euh, mudallis mooy ne loolu vérifié na ko ba xam ne euh, da koo dégg maanaam moo tax mu ne an abi wa'il maanaam kon Sulaymaan ibn Mihraan al-Kaahili rahimahullah mu ne an abi wa'il te moom mooy Shaqiq ibn Salamata abu wa'il al-Asadi rahimahullah ta'ala al-Kufi kooku tamit moom waa Kufa la rahimahullahu taala waxoon nañ ne mi ngi gane adduna ci at bu njëkk ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fekke ne jamono yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye gisu ko a ah, moo tax mu ngi génn adduna quatre-vingt-deuxième année ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moom nag nekkul euh, saxaaba waaye muxadram la bokk ci ulama borom xam-xam yu mag yi nga xam ne ñoom ñooy ñi euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy liñ leen xamee mooy xam nañ ne ay boroomi xam-xam lañ yuy jëfe seen xam-xam nekk nitu yàlla bu mag euh, naka noonu noonu la solowee noonu la nekkee koo xam ne ñoom ñëpp comme li al-Hafiz ibn Abdul Barr wax ajma'u ala ala maanaam borom xam-xam yëpp dëppoo nañ ci ne <coughs> siqala rahimahullahu taala moom moom kon mu ne annahu qaala nee na qaala abu musa te moom mooy abu musa al ash'ari radiyallahu ta'ala moom nga gën maanaam moom ci dàqantalam waaye turam moom mooy abdullahi ibn qays rahimahullahu taala moom moom noonu la siiwee euh, radiyallahu ta'ala anhu Abu Musa al-Ash'ari ñu ngi génn àdduna ñeent fukki la <coughs> ñaar ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa moom ci qaadi yi nga xam ne ñoom ñooy qaadi yu mag ci xeex bi la ci jamono yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ak sahabaam yi radiyallahu ndax ñeent lañ ñi ci gën a mag ñeent lañ comme ni ko al imaam Ali ibn al-Madini waxe rahimahullah te moom mooy Seydina Omar ibn al-Khattab Seydina Ali ibn Abi Talib ak Seydina Abu Musa al-Ash'ari bi radiyallahu ta'ala ak Seydina Zayd ibn Sabit radiyallahu ta'ala anhum ajma'in euh, moo tax moom bokk na ci ay jaloorem mooy li Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne laqad utiya Abu Musa mizmaran min mazamiri ali Dawud maanaam bokk na ci lii mooy Seydina Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu dañ koo jox euh, benn ci mizmar yi mizmar mooy. Euh, instrument musical yi nga xamante na moom la yent yàlla Daawuda amoon asaka maanaam mooy baat bu neex maanaam euh, da doon jàng Alqur'an ci kanam yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi sallallahu alayhi wasallam romb ko di ko dégg muy jàng Alqur'an maanaam mu toog di déglu mu ne ko keroog mu ne ko biig dama laa romb ngay jàng Alqur'an waaye neex gi mu neex ma toog di déglu di déglu di déglu mu ne ko ah ah ça neexoon ma xam ne waroon nga ma wax dëgg yàlla kon ma gën koo neexal maanaam <laughs> loolu. Euh, euh, te moom da jàng tamit alquran euh, am mu mel ni am na ay ay fas yuy wàcc maanaam mel ni dafa am fasu leer yoo xam ne dañu wàcc di yëngatu maanaam loolu xawoon ko tiital nag mu ne ko zaaka sakina loolu ak dal la moo wàcc maanaam ay malaaka la yoo xamante ne ñoom ñooy wàccaale bu nit ki di jàng alquran loolu tamit kon moom sahaaba yenente bi la sallallahu alayhi bu bu dugg ci l'islam ci juróom-ñaareelu at comme niñ ko waxe woon moom Imran ibn Husayn Abu Musa al-Ash'ari Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu ñoom ci juróom-ñaareelu at ci lañ dugg ci l'islam ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa euh, te ci ñi ci gënoon a màgg la bokkoon ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy sahaaba yi radiyallahu anhum ak ñi gënoon a bëri ay ngëneel ci ñoom la bokkoon radiyallahu ta'ala anhu euh, Asbuhan ak Tustar ak yeneeni dëkk yu mel noonu yëpp borom subhaanahu wa taala bi ko bi ko julli ñi di ubbi ci jaar mm, e, ci moom la ko jaare woon te moo ci gënoon a amul kenn ku ko gënoon a neex baat ci saxaaba yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa e, loolu moo tax imam ash-Sha'bi rahimahullahu taala boole ko ci juróom benn yu mag ñi nga xamante ne ñooñu la wax ne boo bëggee sàkku xam-xam demal nga sàkkoo ko ci ñoom Euh, imam al-Hasan Hasan al-Basri rahimahullahu taala daanne ma ata euh, euh, ma ma atal basra raakibun xayrun li ahliha minhu ma radiyallahu taala anhu amul kenn ku ñëw basra ñëw fa ku gën sayyidina abu musa al-ashari radiyallahu taala anhu wa ardaahu wa annabi nga xamante ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam moom bi muy jóge bi muy ñëw yonent bi sallallahu alayhi wasallam da a tagg màggal leen yéen ne ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo jóge yaman nege noonu mu noonu la ko falee def ko xaabi ndax bi mu ñëwee euh, dafa am ñu mu àndaloon ñooñu nag daan ne yonent bi jox ñu kilifteef gi ñu dem yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ñun mbir mi kenn du ko jox koo xamante ne da koo laaj moo tax mu jël Seydina Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu def ko kilifa gu mu yónni yaman maanaam loolu tamit. Euh, bokk na ci ay jalooreem radiyallahu taala anhu wa ardaahu anna bi bokk na léegi moom musnadam maanaam li mu soloo ci ay xadis maanaam téeméer ak juróom benn fukk ak ñett maanaam 163 xadis la yoo xamante ne mi ngi ci musnad Baqi ibn Makhlad rahimahullahu taala euh, ñi nga xamante ne euh, ci saxiix yi maanaam ñeent fukki xadis ak juróom-ñeent la ci am mooy 49 xadis. laam ci ñaari sahih muttafaqun alayhi imam al-Bukhari rahimahullahu taala wéetoo ci ñeenti xadis imaamu Muslim wéetoo ci fukki xadis ak juróom ci ay xadisam moom sayyidina Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu taala anhu amma xadis yi nga xamante ne moom la imam al-Bukhari wéetoo ci ay xadisam suñu xadis bii nii ci la bokk dégg nga moom sayyidina Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu dafa wax li Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu moom mooy sayyidina Abdullah ibn Mas'ud ibn Ghafil ibn Habib ibn Shamkh ibn Makhzum euh, euh, ibn Sahila ibn Kahil ibn al-Harith ibn euh, Tamim ibn Sa'd ibn Huzayl ibn Mudrika foofu la bokk ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax Mudrika te de ibn Ilyas ibn Mudar ibn Niza ibn Ma'ad ibn Adnan maanaam ñooñu ñooy maam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam foofu tamit la sayyidna Abdullah ibn Mas'ud bokkee ak yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokkoon ci waa Quraysh yi ñu njëkk gane ñu njëkk euh, dugg ci l'islam dakkantalam comme sayyidna Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu maanaam muy Abu Abdurrahman waaye moom bokkul ci abadila yi bu ñuy wax al abadilatul arbaa ñeenti Abdullah yi maanaam moom limaale wuñ ko ci voilà maanaam mooy Abdullah ibn Umar Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Amr ibn al-As ak Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwam maanaam ñeenti ñi ñoom la ñu tuddee al-Abadila maanaam ñeenti Abdullah yi maanaam ñoom ñëpp li nga xam ne moom la ñu bokk mooy ne ñoom ay saxaaba lañ seeni papa nekk saxaaba ci jamono yeneen bi sallallahu alayhi wa ay xale lañ woon te gannaaw ga ñoom dañoo guddoon fan tuuti quand même gaddu guddoon nañ fan ba mën a bokk ci ñi nga xam ne ñoo nekkoon di jàngale sunna yeneen bi. sallallahu alayhi wa bari ci moom Seydina Abdullah ibn Mas'ud nag radiyallahu ta'ala anhu bokkul ci ñooñu moom mi ngi génn àdduna fanweeri at a ñaar ndax moom moo leen magoon moo tax fanweeri at ak ñaar ginnaaw gàddaay yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokk ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñu njëkk euh, njëkk ci euh, euh, ñi ñi ci ñu tuub dugg ci l'islam comme ni nga xam ne noonu lañ ko waxe woon muy imam boo xamante ne boo maanaam di fóore nekk boroom xam-xamu xeet wi nekk boroom xam-xamu fiqh ba bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñooy boroom jaloore yu màgg yee fekke na Badar ni ki noonu moom moo rey ki nga xam ne moom mooy Abu Jahl maanaam euh, wala bokk kenn ci ñi ko rey ci la bokk euh, te loola nanga da koy comme ni nga xam ne noonu la xewoon ba muy jàng sóoratul Rahman mooy ki ko njëkk a jàng taxaw ci Kaaba gi jàng ko waaye euh, Abu Jahl dafa tëb dafa tëb maajiiri ko maanaam ci ci ci ci ci dënn bi mu daanu voilà maanaam euh, waaye euh, dégg nga mu mu acharné wu nag ci moom waaye yeneen bi sallallahu laa wasallam ne ko bàyyi ko rek fayu dana jot moo tax ba jour Badar ba mu ko reyee da bënn nopp bi takk euh, dagg baat bi takk ko mu ne ko ah yaa ngi fàttaliku bis ba ba mu la këddee moo naan la fayu dana jot dégg nga naka noonu euh, bokk na ci ay jaloorem mooy ne sayyidina Ali karamallahu taala wajhahu ne woon na law kuntu mu'ammiran ahadan min ghayri mashura la amartu alayhim ibnu ummu abd su fekkonte ne doon naa am kenn koo xamante ne dama koy jël ne ko sama ginnaaw yow laay teg nga nekk xalifa nekk amirul mu'minina te duma ci waxtaan ak kenn kon um ummu abd lay doon maanaam sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud laa fay teg radiyallahu ta'ala anhu bokk na tamit ci ay màggaayam mooy li yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax man sarrahu an yastama an yasmaa aw an yasmaa alqur'ana kama unzila ghaddan tariyan falyasma ila falyastami ila qira'ati ummu ibnu ummu abd képp koo xamante ne bëgg na dégg ni yeneen ni alqur'an wàcce woon ni ko borom bi wàcce woon te amul dara lu ciy deñ na déglu Euh, imam euh, maanaam ibnu ummu abd mooy abdullah ibnu mas'ud radiyallahu ta'ala mu dégg mu jàng alquran moo tax keroog bi nga xamante ne waa dafa yéeg ci kaw benn garab euh, yéeg fa gis sa mu gis ñenn ci sahaaba yi radiyallahu di ko reetaan maanaam di ko ree ndax yeel yi nga xam ne ñooy yeel yu yeel yu yeel yu yi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam gis ngeen da ngeen di lu tax ngeen koy ree yeel yu sew yi yeel yu sewam yii de ñoo gën a diis montagne ñu ox ca balance ba yowmal xiyaamati maanaam loolu yëpp ay jaloor ci moom bokk na ci ay màggaayam tamit ne mboolem xare mu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam xare mum fekke na ko ah, amul benn boo xamante ne fekkewu ko te mboolem ñi mu doon àndal ñoom ay ponkal lañ te ñoom ñu bari ci ëpp ci ñoom ñoo yar ponkal yi maanaam ñu mel ne ka alqama ñoom al aswad ñoom masruq ñoom abidata as-salmani ñoom abu wa'il shaqiq ibn salama ah, ñoom tariq ibn shihab ñoom ak ñeneen ak ñeneen radiyallahu ta'ala anil jami' Euh, moom tamit moo daan téyeel yenente bi sallallahu alayhi wasallam ay dàllam moom tamit mooy saahibu naal wal wisaada yàlla na koy fàttaliku gisoon nañ ko ah moo daan téyeel yenente bi sallallahu alayhi wasallam ay dàllam su ko si mee moom la yenente bi sallallahu alayhi wasallam mayoon mu dugg ci biir këram dëkk nekk fa comme si maanaam mbayu ko heure maanaam néewu ko heure sàngam bu heure sangam nag quand bu bul fii di jaar déedéet heure bu ko neex lay dugg heure bu ko neex lay génn ci anam goo xamante ne ku dëkkul foofu day foog ne ku fay ñëw ku fay doog a ñëw day foog ne ci kër gi la dëkk maanaam te maanaam mu mu nekkoon tamit koo xamante ne kon <coughs> ku daan euh, ku takkoo woon la ak yenente bi euh, sallallahu alayhi wa alihi euh, wa sallam nekk kon ci boroom xam-xam yu bari kon moom mooy boroom jaloore yu mag yi ak ngëneel yu kawe yi radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu anna bi maanaam mooy borom xam-xamu fiqh bu mag boobu tamit nga xamante ne euh, taalibeem yi ñoom ñooy ñooy ñi jàngal ñoom Ibrahima an-Naxa'i ak ñeneen ñu ni ñoom ñoom Hasan al-Basri et cetera ak ñu mel ni ñoom maanaam taalibeem yu mag yi ñoom ñoo leen jàngal te taalibeem yooya ñoom ñoo maanaam ñoom ñoo jàngal waa Kuufa moo tax imam Abu Hanifa daanaka mën nañu xam-xamam mooy xam-xamu Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala te imam Abu Hanifa li imam Ash-Shafi'i wax. ne al fuqaha kulluhum iyalun ala abi xanifa xam boroom xam-xam fiq yépp ay njabootu abu xanifa lañ ndax bu dul woon abu xanifa imam abu xanifa xam-xamu fiq bi lu mel nii mu mel tey waaw ndax xeet taxawaay gi nga xamante ne moom la ci am euh, rahimahullahu taala sayyidina abdullah ibn mas'ud radiyallahu taala anhu euh, tamit bokk na ci jalooreem yi tamit ci màggaayam mooy ne sayyidina ali taalibeem yi mën nañ ni ñoom ñi ci gën a màgg ñi nga xam ne ñoo toxal xam-xamu Seydina bu ñu ci génnee waa këram yi maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, doomam yi radiyallahu ta'ala anhu maanaam mën nañ ni ñeen kese la moom mooy Seydina Ali mooy taalibi Seydina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala ñoom ñoo toxal xam-xamu Seydina Ali karamallahu wajhahu maanaam kon loolu yëpp ay jaloore la yoo xamante ne ñu mel ci ñoom euh, musnadam nag Euh, imam an-Nawawi maanaam ci musnad euh, ci ci ci baqi bu euh, musnad baqi ibn Makhlad huit cent quarante xadis la ci am waaye imam an-Nawawi wàññil na ko ba huit cent quarante huit yoo xamante ne imam al-Bukhari rahimahullahu taala ak imam Muslim dëppoo nañ ci solo ci juróom benn fukk ak ñeent mooy soixante-quatre xadis yoo xam ne muttafaqun alayhi la imam al-Bukhari wéetoo na ci vingt cinq vingt et un imaamu Muslim wéetoo na ci trente-cinq bii nga xam ne nag moom la imam Euh, al-Bukhari wéetoo bii ci la bokk suñu xadis bii nii ci xadis boobu la bokk nga xam ne imaam al-Bukhari da ko wéetoo euh, moo tax euh, càllale yi gën a wér mooy bokk na ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ci nekk moom mooy al-Amash al-Amash càllale bi gën a wér comme li Yahya ibn Ma'in wa rahimahullah mooy xadis boo xam ne al-Amash moo ko solo jële ko ci Ibrahim ibn Yazid an-Nakha'i mu jële ko ci Alqama moom ak mu jële ko ci Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala moom mooy càllale bi gënoon bu Seydina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu fii tamit te càllale jii ñu nekk nii gënta tuuti googu càllale ndax Sulaymaan ndax euh, ndax Abu Wa'il gënta tuuti euh, gënta tuuti euh, Ibrahim ibn Yazid an-Nakha'i voilà te moom sax mu si xala mu xadaram la bokk ci ponkalu borom xam-xam yi nga xam ne ñoo takkoo woon ak Seydina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala ak Seydina Ali karramallahu wajhahu maanaam kon te kon ci kaw loolu rek maanaam dañuy gis ne Euh, moom mii euh, euh, maanaam càllale gi tamit mënef na ko boole ci càllale yi gën a dëgër te Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu sahaaba la maanaam kon loolu itam loolu day gën a dëgëral ne càllale gi gën a tuuti càllale gële mu ne kon ne moom daf ko wax ne maanaam Seydina Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu léegi moom moo aw nag di wax ak beneen sahaaba mooy Seydina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu hmm. mu ne ko waa isa bu fekkente ne lam yajid dajub almaa ndox laa yusalli du julli maanaam mooy lan mooy nit ki su amul ndox kon du julli maanaam euh, léegi imam al-Bukhari rahimahullah li mu indi ci hadith bi li mu namm moom mooy ne li muy wax mooy ne ki am i janaaba dafa war a tiim ci julli ak lu mënti xew waaye fii moom nag dafa ne déedéet ki amee janaaba moom daf ko wax maanaam saxaaba yi dañuy faral di wuute loolu fiqh saxaaba yi noonu la demee te ci seen ay wuute ci ginnaaw gi ci la borom xam-xam yi tamit di wuutee ngir ne kenn ku ci nekk day am ñu lay jàngal wala ñi nga xam ne ñooñu nga gën a takkool ak yu mel noonu waaye moom euh, ñoom saxaaba yi radiyallahu anhu léeg-léeg mu am wuute yoo xam ne dañuy dem ba benn jëmmi jamono borom xam-xam yi gis ne ah non affaire bi wuute bi moom mën na tëb lu tax parce que tout simplement gis nañ ne ay lay ay preuve lu wane ne Euh, wax ji saxaaba sàngam waxoon loola xëy na dafa gisut woon lay bi dafa gisut woon ne yonent bi sallallahu alayhi wax na ci lii sinon yaruwul maanaa sa ab saxaaba xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na nangam mu daal di wuuteeg lool loolu mooy li nga xam ne yaruwul maanaa dégg nga moom mu ne kon nag qaala ba mu ko waxee loola qaala Abdullah sena Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu daal ne law raxastu su ma woyofaloon lahum ñeel leen fii hada kaana doon na nekk iza wajada su amee ahaduhum kenn ki ñoom albarda ak woyofal qaala day wax xaa hakaza maanaam rek day daal di yaani maanaam lu mu ci nam mooy tayammum day daal di tiim maanaam qaala hakaza day def nii rek maanaam daal def comme ni tiim ni muy tiime da day def nii def nii rek nii mu ne ko ah su doon lool doon loolu la woyofal naa leen lool ne leen boo leen amee janaaba eh, doo julli kon bu ñu woyofaloon ba woyofal mbir mi dañ naan la sax boo bu seddee dangay ngay tiim maanaam loolu moom mooy ne ñu doon woyofal ba woyofal foofu lañ mën a yegg waaye euh, wasalla te mu julli qaala nee na qultu ma ni ko euh, wala boog fii dafa doon daf doon wax tamit mën naa nekk ne tamit da doon wax ne euh, su ma doon woyofal tamit damay dama leen di wax rek ne kon du du du du maanaam que ni mais kon nu muy tiime maanaam naka maanaam en gros Euh, waa ji mën naa bañ a tiim mën naa bañ a mën naa bañ a julli mën naa bañ a tiim mën naa bañ a julli waaye loolo moo tax mu ne ko xultu ma ni ko nag kon fa ay na ana qawlu Ammaar waxu bi Ammaar ibn Yaasir radiyallahu anhu moom tamit euh, gisoon nañ ko euh, ci suñu jotaay bi weesu ak wax ji nga xam ne moom la waxoon le Omar sayyidna Omar ibn al-Khattab radiyallahu moom mooy Ammaar ibn Yaasir ibn Aamir ibn Maalik Euh, Abul Yaqzan al-Badri rahimahullahu ta'ala waxoon nañ ñu génn gane àdduna cinquante-sixième année laata ak gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn àdduna trente-septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni <coughs> sitta qaala mu ne ko inni naka man lam ara gisuma Umar ni Seydina Umar radiyallahu anhu qani'a dafa doylu woon bi qawli Ammar ci wax Seydina Ammar radiyallahu anhu maanaam Seydina Abdullah ibn Mas'ud li mu jàpp mooy ne kon bu doon ne saa yu ma waxee lii lii la ñuy wax saa yu fekkente ne da nga naan rek euh, maanaam li mu ko bëgg a wax mooy kon daal li nga bëgg a wax c'est Abdallah maanaam Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu daf ko bëggoon wax ne ko ah yow léegi li nga bëgg a wax mooy kon ki nga xamante ne moo amee janaaba kon moom du julli quoi mu ne ko mais euh, su ma leen doon woyofal kon à chaque fois dama leen di wax nañ tiim kon. mu ne ko mais xanaa gisoo li li Seydina Ammar radiyallahu anhu wax Seydina Omar yéen koy fàttali ko mu ne ko mais man gisuma ne Seydina Ammar doyloo Seydina Omar bi radiyallahu anhu imaam al-Bukhari dina indi ci kanam xadiis bi nga xam ne mooy dëgëral euh, mbir mi ne euh, Seydina Ammar radiyallahu ta'ala an euh, Seydina Omar radiyallahu ta'ala anhu mu bokkoon ci li nga xamante ne naam waaw mhm. waaw dégg nga mu ne ndax Seydina Omar radiyallahu anhu am na ci riwaayat xadiis bi boo am ne Seydina Omar radiyallahu anhu Seydina Omar dani ko est ce que kon dootuma waxati loolu yow amirul mu'minin mu ne ko déedéet bu dee wax ji leer na la ne yaa ngi koy fàttali ko te yenent bi sallallahu alayhi moo la waxoon nga def nangam kon continuer di wax li la yenent bi jàngal sallallahu alayhi wasallam fekk mais Seydina Omar moom comme fàttalikuwu ko loolu tam day wane ne nit ki bu fàttalikuwul dara te xew-xew bi am moom mën naa bañ a doy loo wax ji parce que ñoom moo ki koy nettali ñoo yem rek ñoom ñëpp ñoo bokk fekkee doo wax ji kon moom bu fekkente ne fàttalikuwul maanaam li gën a yéeme mooy Seydina Omar radiyallahu anhu xew-xew bi moom fàttalikuwul sax existence su xew-xew bi maanaam ne ñoom ànd nañ ba ba ba euh, Seydina Omar xalangu et que moom julliwul xew-xew bi ci boppam la fàttalikuwul. maanaam loolu tamit loolu tamit beneen mbir la bu yéeme bu bu voilà bu bu yéemee yéeme dégg nga moo tax euh, kon loolu ala kulli li liñ ci namm imam al-Bukhari rahimahullah liñ ci namm mooy ne li Seydina Ammar wax radiyallahu anhu loolu la ñuy jàpp ndax al al al mu mus al musbitu muqaddamun ala nafi ki nga xam ne moom moo saxal kooku la ñuy jiital ci ki dàq maanaam bu amee benn mbir bu am ñu ne ah diw de keroog bañ toogee wax na nangam. keneen ki ne déedéet man dégguma loolu kii wax ne kooku wax na nang bu dee ñoom ñaar ñoo tolloo te ñu seen wax dëgëre ki wax ne nangamu déggul nañ ko fa wala waxoon nañ ko fa kooku la ñuy jiital waxam ci kaw ki ne ah loolu kenn waxu ko fa ndax ki ne kenn waxu ko fa moom da koo déggul rek ki ne wax nañ ko nag moom dégg na ko voilà ni ngi noonu mooy comme rek ku ne gis naa weer wi ak ki ne gisuñu ko gisuma ko maanaam ki ne gis naa ko moom gis na ko ki ne gisuma ko moom dañ naan ko yow yaa ko gisul rek dégg nga euh, hadith boobu imam al-Bukhari rahimahullahu taala euh, euh, dina indi waat maanaam indi woon nag mooy hadith waaye ni mu ñëwee ci Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu ak xeex xawaari ak xiwaar gii nii maanaam moom mooy wuuti gi nga xamante ne moom la wuuteeg Seydina Ammar radiyallahu ta'ala anhu Seydina Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala ak Seydina Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu taala anhu kooku dina ko indiwaat euh, moom imam al-Bukhari rahimahullahu taala dina ko indiwaat ci xadis numéro euh, trois cent quarante six insha allahu taala imam Abu Dawud indi ko xadis numéro trois cent vingt et un ak trois cent vingt deux imam Muslim euh, ci xiwaar googu maanaam ci waaye du bokk bu dee ci riwaaye bu mel nii la indiwu ko waaye bu dee ci beneen riwaayaat yi indi na ko ci hadith numéro trois cent soixante-huit insha allahu taala buñ ci yegsee ci hadith numéro trois cent quarante-six dinañ gis li def ci euh, taxrij bi insha allahu taala mu daal di wax ne kon moom euh, qaala bil isnaadil muttasili fi awwalil kitaabi ilayhi te moom mooy xadis bi teg mu ne xaddasanaa am Omar ibn Hassan moom moom moo tegu ala haddathana Omar ibn Hafs te moom mooy Omar ibn Hafs ibn Ghiyaas ibn Talq ibn Mu'aawiya an-Nakha'i gisoon nañu rahimahullahu ta'ala muy tudd Abu Hafs Abu Hafs mooy dàqantalam Abu Hafs an-Nakha'i al-Kufi kon dañu gis ne hadith bi ñu weesu waa Kufa ñoo ko solo ak waa waa Basra su bi dégg nga moom ci taabi'i taabi'i la bokk ci siqaat Abu Zur'a Abu Hatim ar-Razi ñoom ñëpp dëggal wax nañ ne siqa al-Hafiz ibn Hajar rahimahullahu ta'ala nee na thiqatun rubbama wahim maanaam thiqa la waaye léeg-léeg day def def le moo tax imam Ahmad ibn Hanbal ne saduq moo tax kooku lañ naan saduq maanaam waaju dëggu la ku ku dëggu sax moom du wax mukk lu dul dëgg waaye léeg-léeg day jaawale dégg nga euh, moo moo imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ak imam Muslim solo nañ ko ay xadiisam ci ñaari seen ñaari sax ci ñaari saxee imam euh, naka noonu waa ashaabu sunan ñoom ñëpp solo nañ ci moom ba mu des al imam ibnu maaja imam ibnu maaja moo solo ci moom ah, ci intermédiaire dégg nga ci intermédiaire benn waay moo tax ah, moom kon moom it mën naa dab juróom-ñeenti ñële maanaam xaw tuuti mu dab juróom-ñeenti ñeneen ñi moom ak Qutayba am na saayit ñu voilà dégg nga moom am na ci sahih yi kutubu sitta yëpp cent trente cinq xadis la ci am ah, ci ñaar sahih yi imam al-Bukhari solo na ci moom quatre-vingt-neuf xadis imam Muslim solo ci moom quinze xadis maanaam kon ci kutubu sitta loolu la ci am ci bu ñu boolee sunan yi euh, ak lépp cent trente-cinq daal di yegg maanaam dañuy gis ne daanaka ci kutubu sitta rek maanaam ci ñaari saxeex yi daanaka ci la jëlee lu ëpp genn wàll gi wala boog lu ko ëpp fuuf sax kay waaw ndax quatre-vingt-neuf ak quinze moom euh, daanaka euh, cent waaw cent quatre la waaw bokk na ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo solo ci moom mooy imam ahmad ibn ibrahim ad-dawraqi ak ah, ahmad ibn yusuf as-sulami ak isma'il samawayhi ak uh, ahmad ibn mulaab ak muhammad ibn yahya az ak abu hatim ar-razi ak uh, yaqub al-fasawi ak ñeneen rahmatullah alayhim imam abu hatim moo tax moom daf koo niñ ko waxee léegi uh, imam abu dawuda Euh, rahimahullahu taala moom nee na topp naa ko waaye dégguma ci moom hmm? dégg euh, kon moom déedéet waa saabu kutubu sitta sol euh, waaw ba def imam Ibn Maaja waaye imam ndax imam moom daf doon daf daf doon jàngale maanaam dadaan daan toog di liir ne ñeneen ñi di liir muy ñuy dégg moom da doon toog ñeneen ñi di liir moom muy dégg imam al-Bukhari nee na vingt deux cent vingt deuxième année ci la waaye eh, amaan na li imam al wax amaan na muy doon li gën a dëgër waxu imam al-Ayni bi rahimahullah dañ ko wax ngir ne eh, moom moo mujj amaan na kon gëstu na mbir mi bu baax dégg nga moom nag solowul lu dul ci baayam ci baayam rek la solo Hmm? dégg nga euh, bi muy génn àdduna amul woon juróom benn fukki at mu ne qaala nee na haddathana solo na nee na baay moom ma nettali mooy Hafs ibn Riyad ibn Talq ibn Muawiya ibn Malik ibn Haritha dégg nga euh, an-Naxa'i rahimahullahu ta'ala mooy Abu Umar mooy daakantalam mi ngi génn àdduna cent quatre-vingt-quatorzième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekkoon qaadi ci Kufa rahimahullahu ta'ala mooma hadisam ñi ngi ci ko def sitta mu ne qaala haddathana al-A'mash gis nañ ko léegi mooy Sulaymaan ibn Mihraan al-Kaahili rahimahullah mooy qaala nee na sami'tu dégg naa nga gis ne euh, ci riwaaya Shu'ba bi daf ne Shu'ba an Sulaymaan mooy mooy al-A'mash mu an Abi Waa'il gis nga maanaam mooy mooy an ana waaye fii dafa ni sami'tu dégg naa Shaqiiq mu wax ni maanaam nga gis ne léegi nag nee na dégg na kon mooy wane ni kon loolu léegi maanaam ibnu Salama dana qaala nee na kuntu nekkoon naa inda Abdullah te moom mooy ibnu Mas'ud wa Abu Musa te mooy al-Ash'ari Abu Musa yow yaa Aba Abdurrahman Abu Abdurrahman te mooy dàqantalam mooy ne kon nit ki léeg-léeg di ko woowee dàqantalam léeg-léeg loolu loolu loolu jaadu na bu fekkente ne dafa gis janaaba falam yajid te dajul maa an ndox kayfa ana naka yasna'u lay def maanaam kon ñu gis ne riwaaya bi mu gën a leer bu jëkk bi maanaam kon fii daf koy wax ne ko naka lay def fa qaala moo ko Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu laa yusalli du julli mu daj almaa amul ndox kon du julli maanaam pour ñoom moo tax te pourtant gis nañ lu leer loolu day wane ne léeg-léeg nit mën naa nekk koo xamante ne ku ku ku ku mag la aaya alxuraan nit ñi <coughs> ci biir desee leer moom dégg-dégg yi wuute complètement maanaam loolu moom moo tax mu maanaam nit ki deefu ko nattee rek ci ne maanaam xëy na euh, lii dégg-dégg bi amu ko ci aaya bi wala yooyu kon nag kon ah kooku de xamul dara wala kooku nangam du ko màgg wala yooyu déedéet loolu mëneef ko cee natte waaye nag mëneef na koo natte ci globalité wu ni mu mel ak li mu xam maanaam boo xoolee moom Seydina Abdullah ibn Mas'ud wala Seydina Omar moom ñoom deefu leen gam-gamle ak kenn daa mëneef na ko wax waaw Seydina Omar mëneefu ko gam-gamle kenn ginnaaw Seydina Abubakar radiyallahu anhu Seydina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ginnaaw ñoom moom ci jamono bi muy dund noonu euh, rawatina ci gox bu mu dëkkoon ak yeneen kenn melutoon ni moom radiyallahu ta'ala anhu d'ailleurs sax wax na ko nee na amul benn aaya alquran boo xamante ne wàcc na lu dul xam naa ko mu wàcc ak lu tax mu wàcc bu ma amoon kenn koo xamante ne xam naa ne moo ma gën a xam loolu ak fu mu mën nekk danaa laxas dem fekk ji ko kon euh, maanaam euh, kon loolu tamit day wane waaye ak lu mënti ak loolu yëpp malgré loolu yëpp léeg-léeg mu am mbir yu mu riiri loolu mooy ne kenn matut comme li borom subhaanahu wa ta'aala wa fawqa kulli dhi ilmin alim ci kaw borom xam-xam boo gis am na borom xam-xam bu ko féete kaw waaw. lu waaye riig riig riig xam-xam xamal ne am na ku ko gën a xam dégg yeneen bi nag sallallahu alayhi wa sallam plafonné ñëpp sallallahu alayhi wa mu ne nag bu mu ko waxee loolu mu ne ko xanaa du mu ne fa qaala mu wax Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu fa kayfa ana naka tas naa lay def bi qawli Ammaar ci wax Sayyidina Ammaar bi radiyallahu anhu xëy na jamono ñoo xam ne qaala wax na lowoo ñeel ko annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nekk na yeg fii ka di la doy ba mu nekkoon suuf si dana la doy tiim gi dina la doy ba mu ko ko waxee waaw kon léegi léegi la lool lan lañ ci tontu xaala ci la waxee ne euh, te te lii di nga gis ne baatu kaat lii doon na la doy dina gis ni euh, euh, bu ñu ko xoolee mooy day junju hadith Seydina Amar bi radiyallahu anhu te bu ñu ko xoolaatee dinañ gis ni ci bunt bii di ñëw masala bi daanaka ci loolu lay aju mooy tiim benn dóor la ne lii dana la doy dégg nga qaala mu ne alam tara xanaa gisoo ne Omar Seydina Omar radiyallahu anhu lam yaq naa doyloowul bi zalika ci loolu maanaam xanaa gisoo ne Seydina Omar radiyallahu anhu malgré loolu changé wul abi ngir ne doyloowu ko loolu tamit mooy ne xam-xamit dañ dañuy doyloo mbir mi maanaam moo tax mazhab boo gis maanaam mazhab tamit du ne saa yu ne tiire sàngam wax na nangam borom xam sàngam wax na nangam rek damaa war a doy loolu loolu dé bu fekkente ne am na yow am nga capacité mën a gis wax yi mën a xool xam lan nga ci mën a jàpp waaw wala déet loolu da nga na ah man nag lii moom gën a doy waaye feeg yëggagoo foofu nag da ngay daal di doyloo dëgg la da ngay daal di doyloo waxu benn borom xam-xam wala boog waxu benn mazhab wala boog waxu ay borom xam-xam te mboolem borom xam-xam yi dëppoo nañ ci ne tamit mais jamono Yonent bi sallallahu alayhi mun ki ma ki laaj Sayyidina Abubakar radiyallahu anhu su ko neexee suba dem laaj Sayyidina Umar su ko neexee su suba mu dem laaj Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud beneen masala su ko neexee mu dem loolu nag ijmaa la boo xam ne dafa taxaw kenn yëkkatiwul ijmaa boobu kon loolu mooy ne nit mën naa dégg maanaam mën naa euh, jël ay wax yoo xamante ne day nekk ci ay mazahib yu wuute nga comme ni ko Cheikh Omar radiyallahu ci juróom-ñaareel ak juróom-ñetteelu euh, euh, faslu bi ci téeram bu am solo boobu Rimaahil Rahiim ala kon nag. nee na fa kon nag bi mu ko waxee lool qaala fa mu wax fa qaala mu daan wax Abu Musa radiyallahu anhu fa daanaa kon nag min qawli Ammar ci waxu Seydina Ammar bi radiyallahu anhu waaye kayfa ana naka tasna'u ngay jëfee ak bi hadil aaya ci aaya bi dégg nga maanaam loolu euh, maanaam mooy waa d'accord kon waxu Ammar bi doyu la radiyallahu anhu d'accord maanaam mooy ne loolu tamit dañ ci xamee eh, eh, attey xiwaa xiwaa mooy xeetu débat maanaam tey soo waxal nit mu ne la nga indi ko argument mu ne la argument boobu doyuma ngir nangam di indi poli muy numéro loo xamante ne da koy remettre en cause su fekkente dafa am lu mu ciy def def la su maanaam au lieu nga fay nekk di di di wu ci argument boobu bàyyi ko boobu ne nañ xool beneen bii moom moo gën mooy ana naka ngay def ak aaya bi te su lii soo leen amee janaaba soo leen amee amee njàpp soo leen jàppoo soo leen waree julli na ngeen jàpp su dee da amee janaaba na ngeen sangu farat waaye su fekkente ne yii yëpp xew na te amoo leen ndox ni ngeen tiim nan ngay def ak aaya bi waaye mu ne fa maa dara xamul Abdullahi Abdullahi maa yaqulu lu muy wax mu ne Abdullahi bin Mas'ud xamatul lu muy wax radiyallahu anhu maanaam loolu tamit dañ ci xamee ne saxaaba yi mën nañuy di léeg-léeg wuute te léeg-léeg wuute ci masala waxtaan ci te kenn ku ci nekk di bëgg xam dëgg loolu dafa bokk ci mbir mi ci diine ji li nag moom mooy débat boo xamante ne mooy comme ni ñu koy defee léeg-léeg ci yenn rajo yi nga xam ne da ngay invité ci ngir mu leer na ne dafa contre kee bokkuñu sax ay gis-gis maanaam bokkuñu sax doctrine maanaam kii ab ibaadu la ki ci def ab tiijaan la wala ab murid la nga dajale leen ci benn kii di leen waxtaan loo ci loo xam ne daa bokk ci fondamentaux wu seen pas-pas yi maanaam ndax ndax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mënef na koo gis wala boog ndax euh, wasiila nangam ndax kii euh, tarixa sax na waa wala déet wala boog ndax ma ci ay masala yoo xam ne daa bokk ci seen fondamentaux yi ndax salaatul faatihi wér na waa wala déet nga dajale leen teg leen ci loo xamante ne leer na na ni buñ jóge kenn du ànd ak sa morom te kenn du bàyyi ne la ma jàppoon banaa ko léegi ñëw ñëw naa fi ak si leen kenn kuy ñëw du du ñëwaale ak pas-pasu ne bu ma ñëwee bu may bu ma bu ñu waxee ba pare euh, euh, euh, man de bu ma gisee ni kii moo amoon dëgg man dinaa bàyyi li ma nekkoon daal di topp kii ndax kat man nag dëgg rek ka ma yitteel kenn ñëw ci plateau bi ngir pas-pas boobu abadan bu ñuy ñëw dañuy ñëw ci ne dañ leen a ngemb ah, pour ñu ñu ñu daan waaj maanaam nga xamante ne dañuy dañ koy rajaxe maanaam ñoom idée boobu la ñuy ñëwee kooku nan ko bëggee loolu loolu du débat diine loolu diine loolu ak diine amuñu rapport loolu du diine voilà loolu du diine loolu politiciens yi ñoo ko war a ñoo ko war a ñoo ko ñoom lañ ko war a bàyyee te sax politiciens yi jaaduwul ci ñoom bu fekkente ne réew mi lañ yitteel dégg nga loolu moom du dara moom yàlla ñu yàlla sàmm waaye loolu moom day mandargay ne yàlla taxul a jóg la waaw muy kii organiser débat bi muy kii participer ci débat bi ngir ñëw rek maanaam di di di bir ngir werante kese te sax ak weerante kese ku nekk di wane ne sa moroom xamul dara yow yaa xam dara loolu bokkul ci diine li nga xamante ne moom moo leen war a tax a jóg mooy ne diine ji mooy ne dañoo bëgg xam dëggu yàlla ak dëggu yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam débat loolu kuñ ko woo da ngaa war a bañ débat bu mel noonu kuñ ko woo dangaa war a bañ xatta booy waxtaan ak nit mu gis nga gis ne moom ci sens boobu la jëm ci débat boobu la jëm da ngaa war a ne ko déedéet man bàyyi na moo tax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ne man maa garantil kër ca fa gën a kawe ca àjjana ci ki nga xamante ne dafa bàyyi werante doon te dëgg ci dëgg la voilà wa baytan fi fi fi a'la al jannati liman taraka al jidaala walaw kaana muhaqqan waaw donte ci dëgg la nekk mu bàyyi yonent bi waaw loolu waaye nag yu mel nii loolu mën naa ne moo tax saxaaba yi radiyallahu anhum doon nañ ko def maanaam léeg-léeg bokkuñu gis-gis tey da ngay gis ne kenn bu ci topp nag maanaam imaginer moom ak ñoom ñi bokkuñu liñ déggee ci aaya bi ànd ak loolu bëggul continuer werante bi te pourtant moom bokkul li mu déggee ci bokkuñu liñ déggee ci aaya bi ndax bu ñu bokkoon liñ déggee ci aaya bi werante bi du waaye bokkuñu liñ déggee ci aaya bi mee ba mu ko tegalee ab aaya xorma bi mu xormaal alquran tax na ba waxutul dara dafa noppi saaba yi nii lañ meloon radiyallahu anhu waaye ñun dañ ñuy wax aaya ñu naan am naa beneen aaya nanga ñu lay indi xadis nga ne waaw kay xaaral rek am na beneen xadis bu mu am bu pour galgal waaji subhaanallah yal nañu yàlla sàmm loolu ñàkk xorma alquran ak sunna la kenn du wormaal yeneen bi sallallahu alayhi moo tax am na ci awliya yi rijaalul bi ñoo xamante ne ñoom bu ñu déggee nit ki di jàng di wax aaya alquran même bu nekkee ci werante mu tàng maadaama dégg nañ waa ji tari aaya wala hadith rek dañu noppi comme si yàlla moo ko doon tari ñu koy dégg comme si yeneen bi sallallahu alayhi moo ko doon wax ñu koy dégg amuñu ci déedéet amuñu ci leneen booy tàmbali rek dañuy noppi te bu ñu gisee benn waay kuy wax ci wet gi. wala kuy jéem a dàggasante moment boobu ñoom dañuy tiit ba duñ mën téye seen bopp ngir xam mag gaay boobu loolu mooy xor ma ci alquran ak sunna yeneen bi sallallahu alayhi moo tax ba mu ko waxee loolu moo tax xamatul woon lu muy wax mu noppi xamatul lu muy wax bu tëkkaliwul nit da cee ànd waaye dafa noppi moo tax fa qaala mu teg mu maanaam fa qaala mu ne inna naka ñun de law naa bu ñu woyofal loo loo ñeel leen fi haaza ci loolu la aw shaka xaw tuuti kon iza barada saa yu seddee rek ala ahadihim ci kenn ci ñoom almaa u ndox bi rek an yadaahu ci mu bàyyi ko weta yam ma mu dem tiimi ji bu doon loolu lañ leen di woyofal kon saa yu ki ñëw ah dafa sedd rek day daal di bàyyi ndox mi dem tiimi fa qultu nee na ma wax li shaqiqin neel shaqiq mooy ibnu salama abu wa'il rahimahullah fa innama li am Ah, dafa sib Abdullahi ah, Abdullahi ibn Abbas ibn ibn Mas'ud bokk radiyallahu anhu li hada ngir nii ba lii rekk tax Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu d'accord fa qaala mu ne naam waaw maanaam moom jàpp na ne bu doon ne aaya bi dañ koy déggee noonu kon nit ki saa yu bëggee sedd saa yu seddee rek day kii day day dem tiimi ji imaam al-Bukhari rahimahullah li tax mu indi xadiis bi fii mooy benn day dëgëral ne xadiis bi kon ñoom maanaam ñoom waxu am Ammar bi radiyallahu anhu ñoom saxaaba yi dañ ciy tegtaloo ne bu fekkee da ngaa tedd mën ngaa tiim maanaam ñoom dañ ko ciy loo maanaam ànd nañ ceeg ànduñu ci moom kay foofu la problème bi ne mais ñoom dañuy wax ne bu loolu mënoon a ne ne bu ma amee janaaba war naa mën a tiim kon bu ma seddee danaa war a mën a tiim bu ma seddee danaa war a mën a tiim lu tax parce que sedd bi moo gën a garaaw voilà moo gën a garaaw yi ñu wax te aaya bi dafa ne boo feebaree wala nga tukki kon ci kaw loolu ñoom kon tukki wala nga feebar loolu junju la buy wane ne kon boo amee janaaba da ngay war di war a mën a tiim su fekkente ne amuloo maanaam ki amul ndox moo ki fee ki ki feebar ñoo yam ñoo taxaw ñoo bokk taxawaay. te loolu noonu imam al-Bukhari rahimahullah daf caa jaaree indiwaale ci donte waxul ci wàllu xam ngeen ni amul benn xadis bu mu indi ci buntu bi buy leeral ne ki mar tamit ci la bokk indiwaal indiwaale wu ko xadis waaye moom noonu lay doxale maanaam waxinam mooy day leeralaale ni fekkam kooku lañ naan ki ragala ki ragal ak sedd moom lañ naan demal tiimi wax ki feebar moom lañ naan demal tiimi wax ma laa ki mar te ki nga xamante ne dafa ragal ne bu ndox mi bu ko tiimee day day day day dana dee dana mar mar mi dana ko rek maanaam kon ñu gisee ci maanaam te te it laataa loolu mu indi woon ab xadiis bu koy tegtale mooy xadiis Seydina Imraan ibn Hasan radiyallahu anhu imam al-Bukhari daa iman day faral di defe noonu léeg-léeg mu wax benn mbir nga gis ne partie bii de ci ci ci ci ci tarjumaan ci tarjumaan bi maanaam partie bii ci ni mu tuddee bunt bi partie boobu moom amul xadiis bu ci wax waaye fekk wax na ko ci xadis bi ko jiitu wala mu nekk ne daf ko day leeral ne maanaam mbir mi dama laa bëgg a wax ne affaire bi gën na yaatu bi maanaam ni ñu mën a tegtaloowee ci xadis bii may indi gën na yaatu lii kese dégg nga euh, kon euh, xadis bi imam al-Bukhari ne ko xadis numéro 338 kon niñ ko gisee 340 341 344 347 ak 348 Euh, te moom mooy xadiis Seydina Ammar bi radiyallahu ta'ala anhu waaye ni mu ñëwee ni Seydina Abu Musa al-Ash'ari ak fii gi gis ni ñaar yi ci la ko indi euh, amma taxrij boobu la ci aju woon loolu gisoon nañ ko ci trois cent trente bi walillahi alhamdu wal minna mu ne baabun bunte ngi nii at-tayammumu tiim daal darbatun benn dóor kese la euh, maanaam tiim benn dóor la maanaam mooy dóor mooy booy def nii mooy boo jëlee sa baaraam loxo nii nii rek ngay def benn bii kese ngay def euh, lan fi fan lan non waaw wax naa ko naan Shaqiq ibnu Salama wax naa ko rahimahullah nana fa inna ma li amadi ndax lay karaxe karaxe dafa si Abdullahi ibnu Mas'ud radiyallahu anhu ngir lool dong moo tax ko si waxaala mu ne ko naam waaw hmm? ayo kon ni tam ba bun tiim mun do nee na at-tayammum tiim benn dóor la maanaam imam al-Bukhari rahimahullah taala fii leeral moo lañ li ñu tuddee ne fiqhul Bukhari fii taraajumihi imaam al-Bukhari fiqam ci tar ci tar ci tarjuma yi la nekk maanaam ni muy tuddee buntu yi loolu moo lay wan man lan mooy mazhabam bu fekkente ne nag mooy def cee dogu ànd ak ne boroom xam-xam yi wuute nañ ci waaye ngir dëgër gi nga xamante ne moom la eh, wax jii dëgër moo tax imaam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala indi ko nii kese eh, te waxoon nañu mazahib yi waxoon nañu la Hanafi rahmatullah ak Shafi'i rahmatullah ñoom dañoo jàpp ne ñaari dóor la ak Maliki ak Hanabila rahmatullah dañoo jàpp ne benn dóor la sauf que Maliki rahmatullah ñoom dañoo jàpp ne dóor boobu maanaam benn bi mooy farata waaye ñaari ñoom ñooy ñoo gën maanaam donte xadis yi ci ñëw dañoo wérut wéruñu te waxoon nañ ne la ñaari xadis dong nga ci wér mooy xadis Abu Juhaym bi radiyallahu ta'ala te benn dóor dong la wax xadis bii nga xamante ne mooy xadis Seydina Ammar bi radiyallahu ta'ala tamit tamit benn dóor dong la wax kon nag te ba pare yenn ci saa xam ne ko lii dana la doy lool mooy wane ne kon lool mooy li dëgër dégg nga Euh, loolu moo tax imam al-Bukhari yi kon maanaam mazhabu xanaabila rahmatullah alayhi mooy mazhabam ci buntu bi te loolu day wane dëgëraayu maanaam ne euh, dëgëraayu mbir moomu dégg nga dégg nga mu ne qaala bil fi awwal kitaab ilayhi haddathana Muhammad ibn Salaam te mooy al-Bukhari Abu Abdullah al-Bukhari al-Bikandi rahimahullahu ta'ala dakantam nekkoon kon Abu Abdullah wala boog Abu Ja'far di sëriñu imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala waxoon nañ ko euh, moom mi ngi gane adduna cent soixante et unième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi ko waxe woon ci jëmmi guddi gi nga xam ne moom la Sufyaan ibn Sa'iid la sawri génn adduna mi ngi génn àdduna nag moom ci juróom-ñaareelu weer ci juróom-ñaareelu fan ci weeru safar deux cent vingt-cinquième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam imaam al dong dong dong dong dong moo solo ci moom ci waa ashaabu kutubu sitta euh, moom wax na ne comme euh, bind na ci ñeenti téeméeri sëriñ mokkal juróomi junni xadiis dégg nga te nag imaam Maalik nga xam ne sëriñ ci ñi ngi doon jàngee ci moom waaye euh, maanaam Euh, nit ñi di jàngee di di jàng ci moom waaye moom déggiwul imam Malik wax rahimahullah te waxoon nañ la lu tax waxoon nañ tamit wax moom waxoon nañ tamit ne woon na quatre quarante mille la dépensé ci sàkku xam-xam dépensé quarante mille ci ci ci ci ci jàngale ko te ko te aka neexoon ma dépensé waat yeneen quarante mille ci war ko mën a dépensé ci war ko mën a dépensé nee na moom mu ne qaala axbarana Abu Muawiya te mooy Muhammad ibn Xaazim ñu ko wax ad-Darir Muhammad ibn Xaazim Ah, dégg nga at-Tamimi ah, ah, as-Sa'di rahimahullahu taala moom waa Kuufa rahimahullah dañ koy wax Ad-Dariir ngir ne bi mu amee ñeenti at ci la dafa silmaxa rahimahullahu taala kon hadith da gis ne Muhammad ibn Salam muy al-Bikandi moom dafa solo. ci ki nga xamante ne moom mooy euh, moom waa moom Buxaari la dëkk Buxaara la maanaam sëriñu moom Buxaari bu dëkk Buxaara la maanaam comme moom moom imaam Buxaari ñoo bokk dëkk Uzbekistan lañ dëkk euh, imaam Abu Muawiya ñoom euh, mooy ad-Darir rahimahullahu ta'ala Muhammad ibn Xaasim da bi ma mee ñeenti at la silmaxa an al-A'mash mooy Sulaymaan ibn Mihraan li wax na an mooy ibn kuntu nekkoon naa jaalisan di toog ma Abdullah ca moom mooy ibnu Mas'ud radiyallahu waa Kuufa foo leen déggee li ko dalee Abu Muawiya ba ba ñu def des ñoom waa Kuufa lañ foo déggee waa Kuufa ne Abdullah ibnu Mas'ud dañ ci jublu nee na abu abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala wax nañ ko léegi fa qaala mu wax loo wa ñeen ko abu Musa mu al-Ash'ari an na law ne law waa bu fekkoon an na naka rajulan ab waay ajnaba dafa amee janaaba falam yajid te amut dajut alma a ndox shahran weer toog weer dafa amee janaaba mais weer la toog gis nga maanaam gën a kii maanaam waxul amul jan kii léegi weer <coughs> ama kaana xanaa du nekk koo xam ne yata yammamu day day daal di ci mooy salli mu julli su dee weer a ngi nii amul ndox nu muy def dana dama amee janaaba rek damay toog du julli loolu wóor naa ba pare ne ko fa kay fa ana naka kan maanaam nga gis ne euh, wax ji yeneen xadiis yi ñoo koy leeral mbir mi waxul rek lii rek daan ne naka ngay def ak aaya bi waaye moom daf ne ko loolu buñ ko woyoo fa lool kon moom buñ seet dee rek dañuy dem mu ne ko fa <coughs> wala boog dañu ko euh, dañu ko ah, ah, déedéet bu loolu su ma ko defoon buñ seet dee rek dañu daal tiim mu ne ko waxu Seydina Omar bi nag radiyallahu anhu wax Seydina Omar mu ne ko non mais Seydina Omar doyloowul woon waxu Seydina Umar bi radiyallahu anhu mu ne ko ana naka tas na woon di def nag léegi bi hadil aaya ci bi fii suuratul maa'ida bi nekk suuratul maa'ida maa ngi gis ne sahaaba yi radiyallahu anhum ñoom boobu nekk suuratul maa'ida moom la ñu laye imam al-Bukhari rahimahullah boobu la njëkk indi ci yéen nga fat kitaabul tayammum wa qawluhu ta'ala falam tajidu maa'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum aaya bi nag ci suratul maa'ida la indi maanaam ngir wax ne aaya boobu mooy aayatu tayammum imam al-Bukhari rahimahullah ci ligne bi yëpp day leeral ne aaya boobu mooy aaya bi wàcce ci circonstance ba tax tiim ñu yoonal ko voilà dégg mu ne kon falam tajidu aaya boobu ne falam tajidu te amoo leen maa an ndox fa tayammamu na ngeen jublu ci ta'iran pak tayiban bu laab dégg nga mooy layee alquran maanaam mooy cosaan maanaam bu ñuy layee dara alquran mooy cosaan ginnaaw gi xadiis yenente bi sallallahu alayhi wasallam wala boog alquran ñu leerale ko xadiis yenente bi sallallahu alayhi loolu moom mooy cosaan ci lay waxu koo mën a indi nag gannaaw nga doog koo wax nga moo tax moom xamoon na ne yenente bi sallallahu alayhi wax na lii moo tax mu ne yenente bi dafa wax lii sayyidina am radiyallahu anhu ngir mën a tëj wax bi waaye comme doyloowu ko mu ne ko kon waa léegi aaya bi noonu lañ koy dégg même bu dee yenente bi leeralu ko saasam ndax ñoom du ne aaya bi la dafa jiital aaya bi ci kaw xadiis bi de du lool de dafa jiital xadiis bi ci kaw aaya bi du lool waaye dafa jàpp ne bu ne ah yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax na lii kon boobaa moom da ciy daal di déggee moom borom xam-xam la da ciy daal di déggee ne ndekete kon aaya bi dañ koy déggee xadiis bi maanaam moom lool lool lool la comme que daf ko ko wax doyloowu ko mu ne ko waa léegi nañ delluwaat kon ci sosaanu aaya bi ci boppam c'est comme yow xadiis bi fiiri aaya bi moom daa koo rocc fa qaala mu Abdullahi radiyallahu ta'ala anhu ibn ne ko law ruxsa bu fekk law bu fekk dana ruxsa def na wooye fal lawum ñeen leen fi hada ci lool la awsaku kon xaw tuuti rek isa barada saa yu ah, ndox mi bu ndox mi seddee ci ñoom rek an yata yam mu dañuy daal di jublu ci as-sa'ida ma ne ko wa innama li ambades mooy karitum da a sib rek hada lii lii hada ngir lii kon loolu rek moo tax ngeen it duñ mën a tiim maanaam moom ñoom dañoo jàpp ne mbir mi woyofal bi après day metti maanaam kon nit ñi affaire bi day woyof lool ci ñoom te kon bu boobaa tam ñu sàggane sangu sangu ayol maanaam kon loolu mooy saddu sariya mooy ne dam nangam dama naan lii deefu ko def ngir lan ngir damay bañ nit ki jëm ci leneen lu gën a maanaam def lu comme masalan tey euh, li Maliki rahmatullah alayhi bañ ku wulli masalan deru euh, mbaam maanaam ne mbaam bu buñ ko rendee wulli ko du baax lu tax ñoom ne na parce que dañuy bañ nit ñi buñ xamee loolu deru mbaam yëpp ñu wul ñu comme mbaam dafa yomba am ñu ñu rend leen pour wulli seen der yi maanaam te nit ñi boobaa doon ñu amati war waay doon ñu amati lu ñu war maanaam nga gis ne daanaka ci lool rek la tegu ay yu bari dañ koy faral di wax fekk ci loolu la tegu ci yu mel noonu lay tegu léeg-léeg loolu saddu zari'a la tudd maanaam mooy euh, mooy tëj mbir tëj jottalikuwaay dégg nga loolu moo tax mu ne kon loolu moo tax mu sib ko mu ne fa qaala mu wax abu musa mu qaala mu ne ko naam waaw fa qaala mu wax abu musa radiyallahu alam tasma xanaa déggoo qawla Ammar wa Sayyidina Ammar radiyallahu li Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala ba'athani yabal na ma Rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam fi haajati cib aajo fa ajnabtu ma amee janaaba falam ajib te daju ma almaa ndox fa tamarraxtu ma daal di euh, xalangu ci sa'iidi ci pàkk gi kamaa keem li nga xam ne tamarraxu noonu lay noonu lay xalangoo ak dàbbatu dàbb bi ni fas yi di def rek voilà ñu naan dañuy sangu loolu la loolu la def maanaam ngir xiyaas gi mu ko def maanaam jàpp maanaam moom it noonu la déggi woon aaya bi lool la lay wan la aaya bi sa yombutu woon a dégg maanaam ñoom seen bopp noonu lañ déggee woon aaya bi mais ñoom dañoo xiyaasoon moom nag jàppoon na ne moom jàppoon na ne moom dañoo war a tiim ngir ne ki amee ba daa war a tiim waaye ni moom li mu déggee woon aaya bi mooy façon tiim boobu comme dóor la xar kanam bi ak loxo yi moom dafa jàppoon ne ah loolu kon pour boo amee njàpp pour bu dee jàpp la waaye bu dee sangu farata nag comme que sangu farata ndox mi yëpp lépp la kon tiim gi tamit noonu lay demee lépp da ngay xalangu suuf sépp laal sa yaram moo tax ñoom ñu déggee ko noonu dégg nga looloo tax boroom xam-xam yi tamit rahmatullah bi ñu ñëwee ci genre masala yi dañu ne dañuy wax ne moo tax nit ci buy tiim dafa war a génne jaaroom maanaam xam nga bu ñuy jàpp du nekk farata waaye bu ñuy tiim nag day nekk farata ñu dindi seen jaaro ñoom loolu boroom xam-xam yëpp ci dëppoo waaw naka noonu euh, bu ñuy tiim tamit dañuy xàll euh, seen baaraam yi. waaye xàll baaraam yooyu loolu maliki maanaam ñoom ñoo ko wax ak xanafi rahmatullahi alayhim ñoom ñu ne dañuy xàll seen baaram yi ci xanaabila yi ak saafi ak xanaabila rahmatullahi ñoom waralul xàll baaram waraluluñ ko waaw waaye xanafi ak maliki rahmatullahi ñoom ñoo ko waral waaw ci biir biir mooy fii nii voilà noo ko xàllee nag baax na nii mën nga ko defandoo nii comme mën nga mën nga def nii par benn waaye ci biir moom faaw ñu xàll ko loolu moom mooy waxu ñi nga xamante ne ñooy Maalikee ak Xanafiye euh, yi ak Maalikee rahmatullah alayhim ngir ne ngir mu gën a mat waaye am amma Shafi'i ak Xanaabila rahmatullah ñoom xàll googu nekkut lu war ci ci ñoom dégg mu ne kon nag. Euh, moo tax moo tax ba ma defee loo fa zakatu ma daal di tudd zalika loola li nabi ñeel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala mu ne innama am mooy kaana nekkoon na yeg fii ka di la day naa ci nga def hakaza nii mu ne mu ne mu mu ne fa daraba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dóor bi kat fii ci benn dóor kese alal ardu ci kaw suuf si maanaam lool moo tax mu indi riwaaya bi fii ngir leeral ne dóor bi moom benn dóor dong la du ñaar summa topp nafadaha mu daal koy faxas maanaam fii waxul tafal daf ko daf ko faxas maanaam mooy wane ne faxas gi tamit ci la bokk su fekkente ne dafa am lu ci takk tamit day tegte la ne faxas gi du du moom sunna la moom ci jëmmi waaye dañ koy def ngir sabab gu tax wala boog ñu ne sunna la su fekkente ne dafa am lu ci nekk waaye bu fekkente ne comme xeer bi la boobaa wala boog loo xam ne suuf la soo xam ne amul dara pënd rek la loolu tamit boobaa aay du aay dégg nga suma topp masaxa mu daal di masa bi ma ci ñoom zahara kaffihi lii nga xam ne moom mooy bitik tenxam bi shimalihi ci ndey ndeyjooram aw wala boog zahra shimalihi bi bitik ten euh, bitik euh, càmmoñam boog maanaam euh, bi shimalihi ci càmmoñam aw wala boog zahara shimalihi bitik càmmoñam bi kaffihi ci tenxam maanaam biti bi muy nii maanaam noonu la def nii waaw bu dee lii moom ñoom ñaar ñooy bokk waaye bu dee nii nii lay def nii nii lay def maanaam bu fekkee kon bon aw bi comme waaw waaw maanaam waaw lay yor maanaam nii parce que loolu rek a maanaam ndax bii càmmoñ bi de toute façon bii munu cee munu koo masaawee munu ko masaawee ak bii maanaam lii munu ko masaawee ak bii kon lim man rek <laughs> mooy nii nii moo tax masala yi kii bi bokk ci maanaam masala yi xàll gi moo tax borom xam-xam yu wuute ci tamit dégg nga mm-hmm. voilà comme ni nga xam te ne lañ ko waxee léegi fa qaala ci la waxee Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ne ko alam afalam tara xanaa gisoo ne Omar sayyidina Omar ibn Khattab radiyallahu anhu lam yaqna doolowul bi xawle Ammar radiyallahu ta'ala anhu waxu sayyidina Ammar boobu radiyallahu ta'ala mu ne wa zaada yokku na ci wax ji Ya'la te moom mooy Ya'la ibn Ubayd ibn Umayya al-Iyadi euh, al-Hanafi rahimahullahu ta'ala dañ ko al-Hanafi Euh, dàqantalam nekkoon Abu Yusuf mooy Abu Yusuf al-Kufi moom waa Kufa la rahimahullahu ta'ala mi génn àdduna deux cent neuvième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi dañuy wax ne gi gé euh, deux moom ci taabi'i taabi'i yi euh, la bokk imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala nee na fiqatun ku wóor la ba pare borom jaamukatu yàlla bu màgg la rahimahullahu ta'ala imam Ibn Sa'd nee kaana fiqatun kasiirul hadiis ku wóor la ba pare lu ko bari lu mu solo ay la dégg nga euh, moom nag ci doomi baayam yi moo ci a bari lu mu mokal ba pare moo ci ëppoon gis-gis euh, rahimahullahu taala imam ahmad ibn yunus te moom mooy euh, mu ne cheikhul islam waaw gisoon nañ ko moom la imam ahmad ibn hanbal doon wax naan wu kooku cheikhul islam maanaam xam-xamul islam yëpp sëriñ la ci moom mu ne nee na maa ra'aytu afdala min Ya'la ibn Ubayd maa yastasna saw maa yastasna Thawri wa maa ra'aytu ahadan yuridu bi ilmihi bi bi bi bi bi ilmihi Allah azza wa jalla illa Ya'la ibn Ubayd dégg nga maanaam euh, nee na musuma gis kenn koo xam te ne gën na euh, moo gën Ya'la ibn Ubayd bu doon am kenn kuñ ci doon seet Sufyan ibn Sa'id as-Sawri lay doon te fekki wuñ ko te gisuma kenn itam koo xamante ne euh, xam-xamam bi yàlla rek ko taxoon a jóg mu koy wut ba mu def ci Alaa daal laa gis ne moom xam-xamam moom ba mu koy wut moom yàlla dong dong dong moo taxoon loolu seede gu rëy la waaw <laughs> dégg nga moom nag nee na anil Amash moom mu solo ci al Amash riwaayam maanaam euh, Euh, kii bi euh, loolu ak euh, yokkula goo xamante ne gu am ci gu am ci ci qissa bi dégg nga moom riwaayatu Ya'la bi imam ahmad ibn hanbal solo na ko maanaam moo ko solo ba jokkale ko moom anil amash an shaqiq ibn salamata nee na kuntu nekkoon na ama abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu nee na man nekkoon na abdullah ibn mas'ud radiyallahu abu musa al-ash'ari radiyallahu fa qaala moo abu musa ne ko alam tasma xanaa déggoo qawla ammar waxu seydina Umar radiyallahu anhu ne seydina Umar radiyallahu anhu ne inna rasulullah loolu boobu mooy ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam baasa nii daf maa yabal ana man wa anta ak yow maanaam ñun ñaar lañ yabalandoo fa ajnabtu nee na man ma amee janaaba fa tamaatu dégg nga ma daal di xalangu bi ah, sa'idi ci suuf si nee nga fa atay naa ñu dikk ñun ñaar rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam fa naa ñu xabaare ko maanaam ñun ñaar ñoo demandoo ci yeneen bi sallallahu alayhi ñu xabaar ñu wax ko maanaam xam nga loolu moo ci gën a yéeme ñoo defandoo histoire bi ñoom ñoom la dalandoo ñoom ñaar ñoo demandoo ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam nettali ko li xew waaye yeneen ci la wax ne moom li mu am mooy mooy moo tax te te dégg nga seede ba mu seede woon sayyidna Ammar daan nee na maxtaara li Ammar bayna shay maxtiira li Ammar bayna shay'in illa xtaara asaddahuma amul dara lu ñuy tànnaloo Ammar radiyallahu anhu diggante ñaari mbir lu dul li ci gën a jub lay tànn situation bu ne loolu moom yenn saakam ànd ak sayyidna Umar radiyallahu yonent bi sallallahu alayhi wasallam na ne dëgg day ànd ak Seydina Omar fum mu mën a ne ànd ak loolu yëpp bii pas Seydina Ammar radiyallahu anhu la la moom moo jam sunna bi maanaam li gën a nuróog dëgg Seydina moo tax ñoom ñaar ñëpp képp kenn ci ñoom loola tax ijtihaad bu amee maanaam ay borom xam mën nañoo taxaw ci kanamu benn masala ñoom ñaan ñëpp ñu def ijtihaad ñoom ñaar ñëpp ñu juum boo xoolee ñoom ñaar ñëpp niñ def ñoom ñii Seydina Omar ak Seydina Ammar ñoom ñaar ñëpp ni ko doxalee du woon noonu waaye li Seydina Ammar def radiyallahu anhu moo gënoon a jege mbir mi moo tax yeneen di mu ne ko innama li ba def fii ka kaana nekkoon na yegg fii ka doon la doy xaakasaa nii nga wa masax mu daal di masaa wajoo xar kanam wa kaffayhi ak teen xam waahidatan benn yoon dong maanaam ci ngay xamee ne euh, lii mooy ne euh, day day day day li nga xamante ne moom la ne ne ne euh, ñoom ñoom ñi radiyallahu ta'ala maanaam li ñu defoon ijtihaad bi demewutoon noonu waaye Seydina Ammar radiyallahu moo gënoon a jege mbir mi loolu kon day am kon nag mbir mi mën naa yaatu te ngay gis ne Seydina Abdullah ak Seydina Abu Musa al-Ash'ari tamit radiyallahu ta'ala da ngay gis ne ñu doxale ñoom ñaar ñoo gi waaye Seydina Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu la mu jàpp loolu moom mooy di ndax loolu moo dëppoo ak Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale amma li nga xamante ne léeg-léeg day am moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam léeg-léeg mooy comme ñaar ñi nga xamante ne tamit loolu tamit dal na ko ci xadis bu nekk ci ñoo xamante ne euh, tamit lu mel nii da leen a dal euh, kenn ki mooy ne dañoo ñëw kenn ki julli dañoo tiim kenn ki julli bañ amee ndox keneen ki julli war ki ci def nag toog ne julliwul ki julli biñ ñëwee ci yenn saa saam ñu nettali ko yeneen saa saam ne ko yow mi julli. mu ne ko waaw mu ne ko yow mi julli yow mi julliwul mu ko waaw mu ne ko afakta sunna yow laal nga sunna li nga li nga def nii muy sunna yow mi julliwaat nag laka ajra fa laka am nga ñaari fay am nga ñaari fay boo gisee mbir mi nag amaana da ngay foog ne xëy na ki am ñaari pay moo ëpp doole déedéet abadan ki mu ne li nga def muy sunna kooko ëpp doole fuuf yamuñu sax ndax li nga li nga def moo sunna mooy man mii loolu laa doon def te yeneen bi sallallahu alayhi wasallam lii li muy def subhaanallah loolu moo gën lépp voilà moo tax kon nag loolu euh, mu daal di kon masaat yé ngi ci xar kanam lii day wane ni lii day dëgëral ne mazhab hanabila yi moo gën a dëgër ci masa ci masala bi tiim nii la boo defee nii benn yoon da def nii moo tax dañoo dañuy sib tamit ku dugal nii ci loxo baaraamam wala ci biir gémminam yooyu yooyu yëpp dañ dañ ko nii dong la ak nii nga xal ni jeex tiim nga loolu mooy tiim amma ci yeneen mazhab bi mooy dangay def nii moo tax euh, nga daal def nii hmm? dégg boo pare nga daal di dóoraat beneen def nii def nga daal di ñëwaat nii maanaam dangay teg kon loxo bi ci kaw tenq bi wàcc maam ci biti ci biti bi nga wàcc ba ci conc bi nga wëlbati ko mu jaar ci biir ci biir laal ba ci loxo yi nga daal di xàll hmm? boo ko xàllee nga defar nii la am nga ñëwaat nga def nii xalla mu daal di jeex mu daal di jeex bu dee fuqaha u maliki rahmatullah ñoom dañuy farataal ci nga lëkkale ko ak ñoom boo paree rek da war a julli ñi ci des nag lëkkale wuñ ko boobu lëkkale wallahu taala alam xadis bi tamit gisoon nañ ko mu ne baabun bi fii dañuy jeexal insha na xadis bi fii li mooy jeexal kitaabu tayammum mu ne baabun bunte ngi xam nga daf doon wax ne at tayammumu Euh, darabatun wahida euh, waaye mu indi hadith sayyidina Ammar bi radiyallahu ta'ala ngir leeral ko ne nii dong la waaye léegi nag muy indiwaat beneen mu ne baabun beneen bunt te waxoon nañ la ne imaam al-Bukhari saa yu waxee ni benn buntu ngi nii li muy tekki rek mooy day mel ni maanaam am na lu mu lëkkaloo ak buntu bee weer mooy ne non seulement benn bunt benn dóor la waaye dóor boobu dong dafa doy. moo tax yeneen mu ne mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwal al kitaab ilayhi haddathanaa Abdaan te moom mooy Abdullah ibn Usmaan al ibn Jabalata ibn Abi Rawaad al Azdi al Ataki rahimahullahu ta'ala moom waa Marwa la Abu Abdurrahmaan mooy daakantalam moom Abdaan ñu ngi génn deux cent vingt-deuxième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu imaam al Buxaari moo solo ci moom solo na ci moom 118 xadis comme niñ ko waxee imam abu abu imam muslim imam abu dawud imam tirmidhi imam nasaa'i ñoom ñëpp dañoo solo ci moom te dafa am intermédiaire ci kutubu sitta ba mu jeex 122 xadis la ci am te 118 yi moom la imam al-Bukhari solo ah voilà mooy Abdullah ibn Usman ibn Jabalat ibn Abi Rawat al-Azdi dégg nga am na beneen frère bu tudd Shazan dégg nga moom mu ne mu ne qaala nee na axbarana Abdullah te moom mooy ibn al-Mubarak waxoon nañ la ko saa yu mu waxee ne haddathana Abdullah sa rek ibn al-Mubarak hmm? rahimahullahu taala dégg nga moom mooy Abdurrahman hmm? moom mooy Abdullah ibn al-Mubarak ibn Wadih al-Hanzali at-Tamimi rahimahullahu taala muy imam bu mag boobu Ah, rahimahullahu taala bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñoo bëgg jëkk bind téere hadith yi voilà nekkoon imam waa Marwa dégg ah, moom ah, kon mi ngi gane adduna cent dix-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn quatre-vingtième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam qaala akhbarana Awf hmm? mooy ibnu abi Jamila al-Abdi rahimahullahu taala mu ñu koy wax Awf al gisoon nañ ko ci suñu jotaay bi weesu ñu ngi génn àdduna soixantième année ginnaaw a Yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn àdduna cent quarante a année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom waa Basra la mu ne qaala lana akhbar ah, mu ne an Abi Rajaa waxoon nañ ne la saxaaba bu ndaw la radiyallahu ta'ala mooy ah, Amraan ibn Malhaan dañ ah, dañ koy xam Amraan ibn Taym du borom xam dañ koy wuute rahimahullahu ta'ala ibn Abdullah Abu Rajaa al-Utaridi rahimahullahu ta'ala moom mi ngi génn adduna cent septième année ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama euh, gisoon nañ ko euh, rahimahullahu taala moom euh, Abu Raja ci taabi ci ci ci ci saxaaba maanaam moom saxaaba bu ndaw la hmm. radiyallahu taala anhu moom mu ne annahu qaala nee na xaddasanaa imran ibnu husayn al-Xuzaa'i radiyallahu ta'ala anhu te moom mooy imran ibnu husayn ibnu ubayd uh, al-Azdi radiyallahu al-Xuzaa'i al-Azdi radiyallahu ta'ala al-Basri nekkoon ki nga xamante ne tamit qaadi la woon ca Kuufa ñu ko Abu Najiid mi ngi génn àdduna cinquante-deuxième année ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi eh, wa sallam ay xadiisam ñi ngi ci kutubu sitta waxoon nañ ni moom bokk na ci li mu maanaam mandarga mooy da daan malaaka yi dañ ko daan nuyu ah voilà dégg nga moom eh, mi ngi ne moom am na cent quatre-vingts xadiis yu mu solo yoo xamante ne muttafaqun alayhi neuf la imam al-Bukhari wéetoo ci ñeent imam Muslim wéetoo ci juróom ñeent moom radiyallahu ta'ala mu ne anna rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam ra'a dafa gis rajulan benn waaye mu'tazilan muy aji beru lam yu salli te julliwul fil qawmi ci nit ñi maanaam hadith bi indi woon na ko ci lu gudd ci bi mu ko njëkkee indi imam al-Bukhari rahimahullah moom ni muy indee hadith mooy léeg-léeg day indi ab hadith dagg ko ay dagg-daggee selon lim ci soxla ci buntu bi waaye léeg-léeg waaye nag waaye nag mu am benn mbir mu ñuy bàyyi xel. mooy xadis boobu ci ni mu ñëwee ci ni mu gën a mate faaw dana ko indi fenn ci saxiix bi voilà ci ni mu gën a mate moo tax bii xadis ñaari yoon rek la ko indi 344 la ko indi woon ak fii nii ci saxiix bi ba saxiix bi daal ñaar yooyu rek la ko indi waaye ni mu gën a guddee gën a mate indi na ko ci fi mu ko njëkkee indi naka noonu euh, bu ñu xoolee xadisu Hiraqla bi xadisu la bi indi na ko ni mu gën a mate ni mu gën a guddee ci juróom-ñaareelu xadis bi mooy ci bad badul waxi ginnaaw gi da indi indiwaat lu bari waaye tout le temps day dagg-dagg rek la ci indi dégg nga mu ne nag euh, nee na waaye waa ji moom julliwutoon dégg nga fa qaala mu ne ko yaa fulaan e yow diw maa manaaka ana lan moo la tere an tusalli ci nga julli min ma fil qawmi ci nit ñi fa qaala mu wax ko yaa rasulallah yow eh, ndawal yàlla sallallahu alayhi asaabat nii dal na ma janabatun janaba wala ma amul ndox xam ngeen kon léegi masala bi mi ngi waaj a leer maanaam ba ci duur du rek maanaam ne xew-xew Seydina Ammar bi radiyallahu anhu lii day dëgëral ne li Seydina Ammar waxoon dëgg la moo tax imaam al-Bukhari yi indi ko ngir war ne la saxaaba yi c'est pas parce que ci ciy wuute que nga naan noo yow tamit mën ngaa taxaw permettre ne noo ah, non comme que Seydina Omar ak ni mu màggee Seydina Abdallah ibn Mas'ud ak ni mu màggee doyloo wuñ ko kon nag man du ko doyloo loolu la doon la lay wax fii maanaam mu ne la nag am na beneen xadis mooy bu Seydina Imran ibn Husayn bi radiyallahu anhu boobu day gën a dëgëral ne mbir mi lii la te benn rek doy nag te benn dóor bi dóor bi benn kese la te nii la ñuy tiime waaye ba mu ko waxee qaala yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko alayka maa ngi lay dénk bi sa'iidi ci pàkk gi fa innahu ndax pàkk googu yegg fii ka dana la doy te comme buñ ko xësee wax maanaam buñ la diglee dara benn yoon mooy farata bi buñ nee la jublul ci pàkk bi comme ni ko alxuraan fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu jublu leen ci pàkk bi nga xam ne dafa teey te laab ngeen eh, masaa seen xar kanam ak seen eh, seen loxo yi moom ak seen loxo yi te loxo buñ ko waxee ba ci tenq yi la buñ ko waxee joyal ko rek ci tenq yi la eh, bu boobaa loolu moom mooy wane mooy leeral ne maanaam te ndax ndax buñ ne sàcc bi nañ dagg loxoom moo tax ci tenk bi lañu dagg léegi nag loola euh, euh, bu ñu bu ñu bu ñu ko waxee hmm, loolu muy indi ne euh, lii kon dana doy moo tax mu ne ko fa innahu lii nag yegg fii ko dana la doy te comme alxuraan benn yoon la ko wax yeneen fii tam bi muy digal waa ji ah sa sahaaba boobu radiyallahu anhu benn yoon la ko ko wax loolu day teg la ne kon benn dóor rek mooy doy maanaam waaye day gën a dëgëral imaam al-Bukhari yu toftalewu leen dafa def baa baabun ci diggante bi ngir ngir dëgëral maanaa ñu la wax que ni bu la baa bu la xadis bi doyul beneen xadis bi dina ko dëgëral ba pare dëgëral la ne la benn bi benn dóor bi rek la te boobu rek kay doy Euh, imaam al-Bukhari rahimahullahu taala fii la jeexalee kitaabu tayammum daan ni daal di yamale fa innahu yakfika lii dana la doy maanaam kon ak tamit mel danaa la gis nga liñ jot ci kitaabu tahaara yëpp dana waaw mu ne lii xadiis yi ñu la jot a yëpp innahu yakfika lii doy na la lii na la maanaam li nga fi jot a gis yëpp doy na la fi mu toll lu la mën a mën a ci kër ci wàllu laab fi mu toll lii ñu ci jot gis lii doy na la balaa muy dugg ci julli ndax après kitaabu salaat lay def ci julli waaye bii moom bu dee bu dee laab rek la ak tiim ak yu mel noonu wala leneen di ci aju mbërëg yi ñeneen ak ñeneen yooyu yëpp lii doy na la voilà euh, moo tax euh, tiim nekk loo xamante ne euh, mooy jeexal am ab laab maanaam masalaayu tiim li tax moom mooy comme moom badal la dafay dafay dafay dafay wecci moo tax moom mooy remplacer li nga xamante ne moom mooy laab beneen mbir bi nga xamante ne ah, hadith bi eh, gisoon nañu taxrij bi ah, ci biñ ko njëkkee gis ne eh, eh, voilà ñi ñi ci def ñëpp benn yoon lañ ko indi moom def imaam al-Bukhari moo ko indi ñaari yoon ah, te tiim bi gën a mooy tiim nit ki mi ngi koy def su fekkente ne amul ndox wala boog mënu jëfandikoo loolu moom moo tax jikko yi nga xamante ne moom moo nekk ci yow jikko yi nekk ci yow ci maanaam ndax waxoon nañ la ne li ngay jàppoo ci eh, maa ul ghayb maanaam mooy ne da ngay jàpp ngir ne rafetal sa cër yi sa jikko yi sa doxalin ba pare nga laablu mooy sangu faratax mooy sa xol bi nga génn ci bépp yéene ak bépp jubluwaay lu bokkute ak borom bi subhaanahu wa nga def ci bëgg yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nga fas yéene roy alquran ak sunna ci biir ak ci biti lii soo ko defee yaa ngi jàpp ci ndox mooma yaa ngi laablu ci ndox mooma ndax yenent bi sallallahu alayhi moom ci boppam ak alquran ak sunna moom mooy ndox moomu waaye su fekkente ne mataloo ko mënoo koo matal bu boobaa da ngay tiim tiim gi nag mooy comme bu ñu xoolee tiim melul ne njàpp maanaam ndax tiim doo masaa fépp tiim xar kanam gi ngay na kon yow tamit bu fekkente ne mënuloo lépp ci sellal gi nga war a sellal sa bopp ci alquran ak sunna defal li nga man lépp defal li nga man lépp maanaam nga tiim te baatu tayammum muy alqasdu waxoon nañ la ko ci cosaan loolu lay tekk jublu maanaam te nga fexe jël lépp sa yéene sa xol sa xel sa xalam nga jëmal ko ci borom bi subhaanahu wa taala loolu soo ko defee yaa ngi tiim ci pàkk bi nga xam ne mooy pàkk bu laab gi te moo tax mun a sa'idan tayyiban pàkk bu laab gi xam nga sa'id mu ngi jóge ci as-su'ud maanaam mooy lu yëkkatiku te ak su'ud mooy al-mi'raj rañaan yéeg dem ci yàlla loolu nag soo ko bëggee da ngay jublu ci borom subhaanahu wa ta'ala li nga sa kéem kàttan nga nekk ci bu fekkente ne mënaguloo sellal sa bopp maanaam mënagoo sell complètement nekkal ci lii ngir ne boo amul lii ku amul yaay nàmp maam voilà dégg euh, ci jeexitalu euh, wax ji al imam al hafiz euh, ibn hajar rahimahullahu taala mi ngi jeexal ne mu ne kitaabu tayammum bi mu ngi euh, dajale ci ay xadis yu ñu yëkkati ci fukki xadis ak juróom-ñaar dix-sept xadis maanaam comme nombre de rakka yi ñuy julli ci bis bi yiñ ci baamu yëpp fukk la mooy li mat tilka asharatun kaamila am na ci ñaar yoo xam ne mu àllaq lañ mooy tay ta'alluq lañ ñaar euh, li nga xamante ne moom mooy li sell nga xamante ne lépp jokkaloo maanaam juróom-ñaar la am ci benn boo xam ne mu àllaq la yii ci def yépp dañoo jokkaloo euh, imaam muslim bokk na génnee ndoog imaam al xadiis yi lépp la bokk génne doog moom ba mu def xadiis sayyidina Amr ibn bi nga xamante ne daf ko maanaam mu àllaq la mooy bi gis bi ñu njëkk gis mooy bi mu demee bi mu naan dégg na yàlla ne wala ah, taqtulu anfusakum inna allaha kaana bikum rahima yi nga xamante ne kon boobu rek la imaam al-Bukhari Muslim bokkul génne ndoo ak moom ak ah, ah, xadiisu wax nañ la na xadiis sayyidina Abu Musa al-Ash'ari bi ak bu Euh, bu ñu nekk la seen Abdallah ibn Mas'ud radiyallahu anhu boobu ci riwaay bi gën mat imaam al-Bukhari imaam Muslim bokk na ko génne doog moom comme woon euh, yi nga xamante ne ñoo yem ci saxaaba yi radiyallahu anhum ak taabi'iina lañ ci saxaaba yi ak yi fukk lañ fukki asaar lañ am na ci ñett yu te bu njëkk bi maanaam yi xam ne ay mawsuul lañ bu njëkk bi. mooy fatwa bi Seydina Omar ak Seydina Abu Musa ak Seydina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhum ñoom seen fatwa yi ne saxaaba yi ñoo wax maanaam parce que ci xadis yooyu boo xoolee xadis bi bi Seydina Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu di waxtaan ak Seydina Abdullah ibn Omar ibn eh, eh, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ak di di nettali wax Seydina Omar ibn Khattab radiyallahu anhu doo ci dégg yi maanaam da nga ciy gis ne ñoom ay fatwa lañ def dégg nga moo tax ñett yooyu ñoo ci jokkaloo Euh, kon euh, kon loolu euh, mu daal di jeexalee ci ne kon lii doy na la maanaam comme ni nga xam ne noonu la ko waxee maanaam ne kon lii doy na ñu nit yaakaar nañ ne liñ ci jot a indi li ci ëpp kon doy na tamit xam naa insha allah ginnaaw bi ñu dugg kitaabu salaat ci suñ jotaay bi di ñëw insha allah maanaam ci wàllu julli nag Euh, euh, dugg waaye julli du yaatoo yaatu lu rëy la ndax euh, imam al-Bukhari rahimahullah kitaabu salaah def ko benn téere kese comme nga gis ne kitaabu tahaara def ko ci benn téere kese maanaam kitaabu salaah tamit daf koo def ay téere yu bari yu wuute ndax indi na kitaabu salaah la njëkk indi dinañ ñëw insha allah li mu namm ci lool li mu ci indi après mu indi kitaabu mawaaqitu salaat mooy wax yu julli ji mu doogo indi téere boppam indi kitaabul azan mooy nodd muy ñett indi kitaabul jumaa mooy kitaabu boo xam téere ci àjjuma ak kitaabu euh, salaatul xawfi muy julli ragal maanaam nit ki buñ nekkee ci circonstance euh, sécurité nan la ñuy jullee mu indi benn kitaab ci loolu muy juróom ak kitaabul iidayni mooy ñaari iidi julli waaw euh, Tabaski Korité mu indi kitaabul witri witar ñu dul ko téere kitaabul istisqa mooy baaw naan mu dul ko téere baaw naan mooy su voilà su fekkente ne tawul ñuy war a dem julli di ñaan yàlla mu taw mu indi kitaabul kusuuf mooy bu ñu jàppee jant bi wala weer ñu indi téere kitaabul qur euh, sujudul qur'an sujudul qur'an mooy bu ñu sujud yi ñu war a def bu ñuy jàng al qur'an mu indil ko kii ndax dafa lëkkaloog julli ndax ngir ne sujjóot ci julli la bokk kitaabu après mu indi abwaabu taqsiir salaat maanaam bu ñu wàññee bu ñuy wàññi julli waaw waaw du du waaw ak ak ak tamit euh, nit ñi bu ñu nekkee Makka ak at tahajjudu bil layli mooy naafila guddi loolu tamit mu indi ko ak euh, dégg nga fadlu salaati fii masjidi makkata wal madina maanaam gëneel yi nekk ci julli ci jumaay makka ak madina ak al amalu fi salah bu ñuy ci biir julli ak li nga xamante ne moom moo aju ci as-sahwu mooy juumte bu ma juumee ci julli mu jeexale kitaabul janaa'iz kitaabu lu ñuy jullee néew yii yëpp ay kitaab yu mu ber ci julli maanaam def ko benn téere kese muy téere julli mais yii yëpp la indi ci julli muy ñaata waaw seize voilà waaw noo téere kitaab yoo xamante ne ci loolu lay aju kon loolu day wane julli maanaam màggaay bi nga xam ne moom la màgg ak solo xamante ne moom la yitte bi nga xam ne moom la ko imaam al-Bukhari jox rahimahullah <coughs> kon ñu gam ko insha ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala wa sahbihi ajma'in tim bi waaw waaw waaw wax nga dëgg moom waaw waaw waaw c'est ko parce que fii moo ko def la moo tax mais effectivement suñ ko defoon foo xamante ne maanaam parce que bu doon xeeru dënnu nii moo ko defee rek laa ko defee wala yu mel noonu mais su dee effectivement xeeru kii la waaw dañ koy dindi dindi li ci nekk loolu leeraloon nañ ko loolu moom moo tax jaroon ñu ko doon préciser waat voilà ak dëgg gi waaw Allah ta'ala Mmh. ño soufflé man ëf bi ëf ñi am na nit am voilà maanaam loolu selon lu mu aju la maanaam selon mbir mi lan la soxla la bu dee doy na waaw bu dee mooy doy ñu def noonu su dee nii mooy doy faxas ñu def foofu su dee ñii la moo ñu def foofu si si selon époque selon mbir yi la voilà loolu rek la mooy li ñu yokk li yokk ci mbir mi wala liy gaañee wala kii loolu rek la ñuy dindi loolu mooy sunna bi sunna bi mooy li nga xamante ne moom lañu war a dindi te mu yokk ci ah, ci euh, loxo bi loolu ñu dindi ko loolu mooy sunna bi quel que soit lu mën a doon loolu mooy sunna bi den ji et ñu bàyyi ci rek li nga xamante ne moom mooy pënd ndax tamit xam nga tey bu fekkente ne dafa masalan euh, suuf su tooy banit euh, li tax imam al Bukhari rahimahullah indi woon ko tamit bokk na ci mooy le fait que suuf su ban su ma ko ñëlee di jël laal ko te mu takkal ma ma takk sama loxo te ñu ko defee nii dafay takkal sama yaram waaye mu nekk na ci tiime muy leeral ne malgré loolu mu nekk na ci tiime waaye bu boobaa da koy faxas boo xoolee moo tax muy mu indi wax yi nga xam ne mooy leeral ne dañuy faxas mbir mi te lenn lu ci nekk la mu soxla ngay def su fekkente ne dafa da dama def nii mu takk mais dama koy faxas ba mu jeex su fekkente ne dama laal. Euh, mbir mi xeer la ma def nii rek dootul jar faxas dootul jar ëf su dee dafa def suuf la dama def ni suuf si wa suuf si wàññeeku wala mu dej maanaam lenn lu ci nekk la mu laaj rek loolu ngay def loolu moom mooy masala bi loolu moom mooy masala bi wallahu ta'ala a'lam mooy ñëpp mën nañ leen def mooy ñoom ñëpp mëneef na leen a tiimee tiim mëneefu ko yamale rek ci euh, suuf kese waaye def na ko def na ko yóbbu tam ba ci xeer ak et cetera ak neige bi ak yooyu voilà su fekkente ne neige bi ndox waaw mooy wax nañ loolu lool rek la Mm-hmm. ñeenti ñi ñeenti ñi qaadi yi Omar ibn waaw waaw ah, ñi waaw a màgg ñu la loolu la mooy ñeenti qaadi yu mag yi Seydina Omar ibn Khattab euh, Seydina Ali Zayd ibn Sabit ak moom radiyallahu ta'ala anhu quatre laa la wax voilà non non non non Ali ibn al-Madini moo ko wax rahimahullah Ali ibn al-Madini sëriñu imam al-Bukhari la rahimahullah baax na lan mawla looy doy na wàlli doy na wàlli wàlli moo wàlli ah, li muy teg mooy ça fii euh, voilà lii doy na maam non xawma lu lu muy wax doy na wëllis li muy tekki mooy lii doy na par maanaam au lieu mooy utiliser lii